wa xulafaa'ihi al-muhtadiina wa ahli tariiqatihi al-faa'iziina ar-raabihiina ammaa ba'du ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñi ngi woon ba tey ci saxiixu imaam al-Buxaari alayhi rahmatu wa ridwaanu al-baari ci kitaabu salaat ci sunu jotaay bi gisoon nañ ci baabu salaati fi sawbil waahidi multahifan bihi buntu julli euh, ci benn yére yére benn ba dong nga xam ne da nga koy da nga koy lambaayoo da nga koy da nga koy sangoo muuroo ko gisoon nañ ci euh, asar bu a az-Zuhri bi rahimahullahu ta'ala ak ta'liq bi nga xam ne moom mooy bu radiyallahu anha bi nga xamante ne mi ngi ñëw ci maam indi na ko ci hadith bi ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal gisoon nañ ci hadith sayyidina Umar ibn Abi Salama radiyallahu ta'ala anhu fi nga xam ne da doon wax ne gis na Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu daal di julli ci benn yére maanaam benn mbalaan boo xam te ne benn rek la waaye dafa daf koo jël mu jiwóotle ko maanaam mu jiwóotle cat yi maanaam loolu wa gis nañ ko ci ay riwayat am na ci beneen riwaaya bi nga xam ne gis nañ ko ba tey muy waxoon ne loolu ci néegu sayyidatu ummu salama la xewoon radiyallahu ta'ala anha naka noonu la waxee ni tamit gis na ko mu daal di jël ñaari cax yi teg ko ci kaw mbag yi maanaam ne noonu bi mu ko juwatlee noonu la ko tegee ci kaw mbag yi wàcce ko loolu tamit gisoon nañu hadith sayyidat ummu haani bi radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne moom moo xewoon ci yawmul fath ak julli gi nga xamante ne moom la yenente bi sallallahu julli woon juróom-ñetti rakkaay te fekk waxtu woowu mu nekkoon waxtu yor-yor gisoon nañ ci tamit ni nga xamante ne maanaam ne ba mu julli julli googu mu julli nag dafa euh, jël maanaam dafa euh, lëmasoo woon rek sangoo benn yëre moom la yoroon loolu maanaam benn mbalaan loolu tamit gisoon nañ ci tamit hadith sayyidina Abu Hurayra bi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne dafa am ku laaj Yonent sallallahu alayhi wa ci ndax dagan nañu jullee benn yére yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne awali kullikum sawbaan ndax kenn ku nekk ci yéen am na ñaari yére loolu tamit gisoon nañ ni kon loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy wone li tax bu ñu jullee benn yére ñu koy jullee loolu moo tax imam al-Bukhari rahimahullah wax tamit li nga xam ne noonu lañ koy doxale mu daal di wax ne baabul iza salla fi sawbil waahid falyaj'al ala tam na ci beneen ci ci ci riwaaya sahih bi mooy ala atiqi maanaam ne bu kenn ci yéen day julli maanaam bu julli ci benn yére benn mbalaan na ko teg ci kaw mbaggam yi maanaam na ko na ko na ko jël waaye na teg mbalaan bi ci kaw mbaggam yi waaye loolu nag ñu bàyyi xel ne ci sartu mu war a maanaam li ci def mën a muur awra bi loolu maanaam lu mata bàyyi xel la te loolu gis nañ ci hadith sayyidina Abu Hurayrata bi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne laa yusalli ahadukum fi thawbil wahid laysa ala aatiqihi shay' nit ki bu kenn ci yéen julli ci benn mbalaan maanaam ci benn mbalaan dong boo xamante ne tegul dara ci kaw ah, ay mbaggam maanaam loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy li gën a teg tegginu loolu moom moo tax tamit yeneen ci mu wax ñu indi ba tey beneen xadis bu sayyidna Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu ba tey mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne seede naa ne man maa dégg ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne man salla fi sawbin wahid falyuxaalif bayna tarafayhi képp koo xamante ne da nga julli ci benn mbalaan dong na daal di juwat la ñaar diggante maanaam dig na juwat la cat yi loolu gisoon nañ ko te gisoon nañ suñu jotaay bi weesu ne loolu mi ngi mën a am su fekkente ne yére bi moo su fekkente ne mbalaan bi dafa nekk mbalaan boo xamante ne dafa yaatu ba nga xamante ne da nga koy mën di wër ba mën a wërale mbir mi ba mën a wàcce li nga xamante ne moom mooy ñaari cat yi boobu mel ni comme état loolu nag bu fekkente ne euh, manta nekk comme niñ ko gisee woon ci euh, buntu bi nga xamante ne moom mooy bunt bi jiitu maanaam bi ñu mujjee woon a gis wala boog ci buntu yi nga xamante ne moom lañ gisoon ci suñu jotaay ba jiitu jotaay bi weesu te moom mooy euh, moom mooy ñu takk lamba yi ci dox yi loolu tamit gisoon nañ ko. waaye bu fekkente ne nag dafa dem lool mooy maanam yooyu yëpp maanaam bu fekkente ne kon euh, mbir mi nag dafa xat ba xat dëgg-dëgg loolu ana lan moom mooy atte bi loolu moo tax imam al-Bukhari rahimahullah daal di indi baabun buntu iza kaana su fekkente ne dafa nekk iza kaana su nekkee as-sawbu mbalaan mi dayiqan di aji xat maanaam su fekkente ne yére bi nga xamante ne moom nga sol yére boobu dafa xat ana boobu lan moom mooy lan moom mooy atte bi loolu nag li nga xamante ne moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko mooy ne boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañoo wuutee ci masala boobu maanaam masalay mbalaax yére boo xamante ne dafa xat ak it yi maanaam euh, su fekkente ne nit ki dafa am yére bu yaatu sol yére bu xa loolu euh, maanaam bu fekkente ne benn yére rek la am benn mbalaat te mbalaat moom a xat te mënut a julli ci loolu loolu moom amul wuute ci biir boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ngir ne dafay nekk rek ci te diggante na loolu wala boog mu sol mu nekk koo xam ne dafay rafet waaye su fekkente ne maam euh, am na yére boo xamante ne euh, dafa yaatu te amul leneen maanaam wala boog buy julli ci bu xat ala kulli li nga xamante ne daal maanaam ci tënk daal mooy tey bu fekkente ne damay julli ci yére bu xat ana loolu lan moom mooy atte bi li nga xamante ne moom moo mat a leeral fii mooy ne borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dëppoo nañ ne su fekkente ne nit ki ndax xam ngeen ni yére. te loolu moom masala maanaam lu tax buntu bii ñëw la maanaam moom mooy ni yére euh, dafa am ñetti mbir yoo xamante ne yooyu la war a làmboo bu njëkk bi moom mooy dafa war a jot ba muur awra bi ñaareel bi ci des moom mooy dafa war a euh, dafa war dafa dafa war a yaatu loolu moom mooy ñaareel bi ñetteel bi moom mooy dafa war a fatt maanaam ñetti yooyu noonu maanaam fatt moom mooy mu bañ a nekk lu yaraax maanaam mu war bañ a nekk lu transparent loolu moom mooy ñaar ñetti mbir yi nga xamante ne ñoom ñoo war a làmboo yëre imam al-Bukhari rahimahullahu taala fii dafa indi benn partie bi kese maanaam moom mooy bu fekkente ne dafa xat ngir ne borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wuute wuñu su fekkente ne yére bi dafa yaraat ne julli googu julli googu baaxul maanaam tey nit ki su fekkente ne dafa jël yére boo xamante ne daf koo daf koo sol yére bi muur mboolem jëmm ji waaye yére bi boo xoolee nit ki nga xam ne kii nit ku weex la wala nit ku ñuul la ngir ne yére bi dafa yaraat loolu noonu mooy julli boobu moom baaxul loolu euh, moom borom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute wuñu ci lool te loolu lu mat a bàyyi xel la rawatina suñu jamono ji nga xamante ne léegi li ci ëpp rawatina euh, lu ba lu mat a bàyyi xel la rawatina ci jigéen ñi ak ci góor ñi tamit ndax yére yi bëriwaat na ci tissu yoo xamante ne nit ki bu ko solee boo ko séenee xam ne kii kii nii la mel maanaam nga gis deram da ngay gis subhaanallah xattaa ni der bi mel te loolu li ko yóbbu li tax loolu moom mooy tissu bi dafa yaram te loolu noonu lépp nag li ko yóbbi mooy ñàkk am maanaam ma ci ak ak ñàkk a euh, bàyyi xel li nga xamante ne moom mooy euh, teggin yi nga xamante ne moom moo aju ci wàllu jire euh, te loolu nag moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indiwul wàllu googu ci bunt bi maam dafa ñëw directement ci bunt bi nga xamante ne moom mooy wax mbir yére bu xa ngir ne li nga xamante ne moom mooy li ci tegu ci wàllu yére bu jotul loolu dana ci ñëw insha allahu taala kon fii imam al-Bukhari mu wax ni yére bu fekkente ne dafa xat loolu tamit mu am lenn loo xamante ne mas naa bàyyi xel moom mooy ne borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ah, bu fekkente ne yére bu xat la maanaam ah, ñoom borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim jàpp nañ ne julli ki nga xam ne moom julli na te julli bi li mu jullee mooy yére bu xat loola yi julleem googa dana wér waaye nag bu fekkente ne waaye euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy Shafi'i rahmatullah alayhim ñoom dañ koy sit ci jigéen euh, wëllif góor maanaam bu dee jigéen la euh, dañ koy sit maanaam ci biirug xaraam maanaam dañ naan waaw bu fekkente ne góor la nag moom dañ naan rek dañ koo sit amma fuqaha u maliki rahmatullah alayhim ñoom dañuy wax ni sol yére bu xat dañ koy sit yére bu xat nag muy yére boo xamante ne boo ko solee dañuy xam ni nga mel maanaam comme pantalon jean comme yu yu yi comme euh, yeneen maanaam comme booy doole comme et cetera ak noonu yooyu dañu tibb jullee amma ñi nga xam bu dee ci jigéen moom dafa xaraama jullee euh, loolu euh, moom mat naa bàyyi xel moo tax mu ne kon bil isnaad al muttasil fi awwal al kitaab la haddathana Yahya ibn Salih moom mooy Yahya ibn Salih al Wahhabi Euh, rahimahullahu taala dakantaram nekkoon Abu Zakariya dañ koy wax tamit Abu Salih ash-Shami ad-Dimashqi moom euh, waa Sham la euh, waa Sham Sham moom mooy fépp mooy li ko dalee Palestine Syrie foo côté boobu moom mooy Sham voilà maanaam moom moom waa Sham la moom mi ngi gënee adduna cent quarante-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn adduna du cent vingt-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ci imam al-Bukhari yu mag yi la bokk rahimahullah mi ngi jàngee eh, ci imaamu eh, Malik ibn Anas rahimahullah ni ngi noon ak Sa'id ibn Abdul Aziz ak Fulayh ibn Sulayman ak Zuhayr ibn Muawiya Hammad ibn Shu'ayb al-Kufi ibn Bilal ak ñeneen rahmatullahi ala al nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon ci génération boobu naka noonu imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala moom taxool na ci moom euh, moom ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy ah moom rek imam al-Bukhari donc moom moo solo ci moom ci lu amul dig maanaam ngir ne boo xoolee deux cent vingt-deuxième année la dafa tee dafa teel a génn adduna euh, moom moo tax waaye ñi ci def tamit solo nañ ci moom ba mu def imam an-Nasa'i rahimahullah maanaam ñi ci def ñëpp solo nañ ci moom waaye dafa am ku dox seen diggante ak moom ba mu des imam an-Nasaa'i moo solowul ci moom ci waa ashaabu kutubu sitta maanaam kon hadith bi di ko fekk ci sahih imam al-Bukhari sahih imam Muslim sunan imam Abu Dawud ak imam at-Tirmidhi imam doo ko fekk ci sunan Ibn Maaja imam an-Nasaa'i rahimahullah naka noonu euh, waaye nag boo fekkee ak ci buntu hadith bi maanaam ci njàlbéenu hadith bi mu ne hadda mu mu daal di euh, euh, Yahya ibn Salih rahimahullah al-Wahhabi maanaam al-Wahhabi xamal ne kooku moom maanaam imam al-Bukhari rek la moom moo rek moo solo ci moom tiru amul dig-digle ni ngen noonu ay sëriñu imam al yi tamit solo nañ ci moom ku mel ne Muhammad ibn Yahya ad ku mel ne Ahmad eh, ibn Abil Hawari ak Muhammad ibn Awf ak ibn Wara ak ñeneen ñeneen rahmatullahi ala al-jami' comme imam Yaqub al-Fasawi rahmatullahi ala ak ñeneen ak ñeneen ñu bari solo nañ ci moom Yahya ibn Ma'in rahimahullahu ta'ala moom nee na moom xadisam euh, maanaam moom nee na siqala maanaam moom dëgëral na ko rahimahullahu ta'ala naka noonu ñu bari ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dëgg dëgg nañ ko euh, moo tax imam Ahmad ibn Hanbal daan ni moom de waxuñ ci moom lu dul lu loolu moom moo mu nekk koo xamante ne kon ku euh, dëgër la donte al-Uqayli rahimahullah moom nee na jahmiyu la maanaam euh, da koo jiiñ ne euh, jahmiyu la euh, nag kon jahmi nag mooy ñi nga xamante ne dañuy faral di bañ melooy borom bi subhaanahu wa taala ne mooy ay mu'attila mooy ñi nga xamante ne melooy borom bi subhaanahu wa ñoom dañu koy dañ koy bañ dañ koy dàq ñoom dañoo jàpp ne borom bi subhaanahu wa taala nekk nekk la waaye maanaam zaat la waaye sifaat yi ñoom dañ koy bañ rawatina ñi nga xamante ne ñoom ñooy sifaatu Euh, al-Xabariyya yi euh, dégg nga mu ne qaala moom moom euh, moom mu ne qaala haddathanaa Fulayh ibn Sulaymaan moom waxoon nañ ne Yahya ibn Abi Salih bi Yahya ibn Salih al-Wahhaabi bi dafay solo ci moom rahimahullah moom mooy Fulayh ibn Sulaymaan ibn Abil Mughiira Abu Yahya mooy dàqan salam Abu Yahya al-Khuzaa'i rahimahullahu ta'aala Euh, moom waa ala maanaam ci cosaan naka noonu dañuy wax ne tamit ci madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam foofu la nekkoon borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wuute nañ ci ay mbiram am na ñoo xamante ne dañu ne da'if la maanaam du ko wér comme imam ad-Daarimi rahimahullah donte am na ñeneen ñoo xamante ne ñoom dëgëral nañ ay mbiram al imam ibn Adi rahimahullahu ta'ala nee na hada indi la ba'sa bi qad i'tamadahu qad i'tamadahu al-Bukhari fi sahihi wa lahu ahadithun salihatun an Nafi' an ibn Umar an-Nuskha maanaam imam eh, ibn Adi rahimahullahu ta'ala nee na eh, man de kii gis naa ne dara nekkul ci ay mbirum dara lu ay nekkul ci ay mbirum te sax imam al-Bukhari sukkandikoo na ci ay xadisam ci saxiix bi naka noonu ay xadisam kat ay xadis yu wér lañ yu yu baax lañ te solo na ci Nafi' an ibn Umar an-Nuskha maanaam Nafi' an ibn Umar comme li nga xam ne noonu maanaam ay xadis yu bëri yoo xamante ne benn benn càllale gi la maanaam Fulayh ibn Sulaymaan mu jëlee ko ci Naafi' mu jëlee ko ci Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma naka noonu itam noonu la solowee ci Hilaal ibn Ali mu jëlee ci Abdurrahmaan ibn Abi Amra moom mu jëlee ci Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu tamit ay xadis euh, ni ki noonu euh, noonu la solowee ci mboolem firi ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa Madinatul Munawwara ndaxte xadis yi mu solo ci ñoom yëpp ay ahadithun mustaqima lañ waaye am na ay ghara'ib comme le imam az-Zahabi wax rahimahullah mu ne eh, yarwi an sa'ir shuyukh min ahli al-madinati ahadithun musta ahadithun mustaqima wa ghara'ib maanaam eh, solo na ci mboolem sëriñ yi nga xam ne ñoom ñoo nekk madinatul munawwara ala saakiniha afdalus salatu wassalam ay xadis yoo xamante ne yu jublañ waaye tamit solo na ay xadis yoo xam ne dañoo tumuranke te bokk na ci tamit li mu ràññee moom mooy ne am na ay sëriñam yoo xamante ne jàngee nañ ci moom solo nañ ci moom ku mel ne Zayd ibn Abi Unaysa ak Ziyad ibn Sa'd te Ziyad ibn bi moom moo ko magoon moom lu bari sax te moom euh, bokk na ci li nga xamante ne tamit moom mooy hadiisam yi mi ngi ci kutubu sitta euh, waaye nag euh, li imam az-Zahabi wax rahimahullah mun a wa ghayruhu aqwa minhu am na maanaam keneen ku moom mën na koo gën a dëgër waaye nag euh, mënuñoo yegg nak fu ñuy waxee dafa dayif euh, loolu kon lii moom mooy li nga xamante ne moom la ñu mënoon a wax ci moom te ñu xam tamit ne mi euh, ngi génn adduna 168e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te mi ngi gane woon adduna ci jamono ci mujjantalu jamonoy saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum te moom moo magee imaamu Maalik lu tuuti maanaam lu tuuti la magee imaamu Maalik rahimahullah rahmatullahi ala al-jamii' moom mu ne an Sa'id ibn al-Harith ah, te moom ah, Sa'id ibn al-Harith tamit moom qaadi la ci Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wa salaam mu Sa'id ibn al-Harith ibn Abi Sa'id ibn al-Mu'alla rahimahullahu ta'ala ñu ko ah, moom mi ngi génn adduna cent vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom te xam ngeen ne madinatul munawwara jamono jooja kenn duñ fa teg xaadi yu ludul koo xamante ne ku dëgër la ku wóor la rahimahullahu ta'ala euh, moom nag euh, mu ne qaal nahu qaala nee moom ay xadiisam tamit ñi ngi ci as ñi ngi ci kutubu sitta maanaam mu ne qaala nee na sa'al naa laaj nañ Jaabir ibn Abdullah ibn Abdullah te moom mooy Sayyidina Jaabir ibn Abdullah al-Ansaari radiyallahu ta'ala anhu Jaabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma moom dàqantalam moo nekkoon abu abdullah dañ koy wax tamit abu abdurrahman ak abu muhammad yooyu ay dàqantalam lañ mi ngi génn àdduna 68eem ane am na ñu wax ba ci 79eem année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye xaqiqatan Seydina Jaabir radiyallahu ta'ala anhu comme niñ ko waxe woon mi ngi gane adduna sixième année ginnaaw gàddaay laataa gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn adduna ci soixante-dix-huitième année bi ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu mooy li gën a dëgër li nga xamante ne moom mooy musnadam moom bokk na ci li ëpp li nga xam ne solo nañ ko ci ay xadis mooy mille cinq a quarante xadis la solo yoo xamante ne muttafaqun alayhi imam al-Bukhari ak imam Muslim dëppoo nañ ci solo cinquante-huit rahmatullahi alayhim solo nañ bokk ko imam al-Bukhari rahimahullah wéetoo ci vingt six imaamu Muslim wéetoo ci cent vingt six ci ay hadith Seydina Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu wa arda moom mu ne an nabi an salaati maanaam laaj nañ ko an sa laaj sa al naa laaj nañ ko maanaam moom moom moom Seydina Jabir radiyallahu anhu an salaati ci mbirum julli ci saw bi ci yére bi nga xam ne al waahid bay kenn mbalaan benn mbalaan maanaam ngi jël benn mbalaan rek daal koy tërëf laa yo daal di koy euh, euh, euh, sango daal di julli ci booba fa qaala mu ne moom mu daal di tontu ne xarajtu génn naa ma annabi yi ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu tamit dañ cey xamee ne tontu bi laaj bi moom mooy est-ce que loolu mën naa nekk waaw wala déet tontu bi mënoon naa ne waaw wala boog ñu ne déedéet waaye nag nettale mbir moo xamante ne daf koy askanale yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa te loolu moom mooy naka jëkk daa iman bu ñuy xool <coughs> xadis yi ñuy romb yëpp loolu dañuy gis ne <coughs> mooy doxalinu saxaaba yi radiyallahu taala anhum ni ki noonu loolu tamit moom mooy doxalinu ñi nga xamante ne ñoom ñooy ah, imam yu mag yi rahmatullah alayhim nga xamante ne bu ci lu ci bëri da ngay gis dañ naan ah waa nangam daga na mu ne ah mën di dégg naa ci diw mu dégg ci diw nee na yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nangam ak nangam daal di wax maanaam loolu moom mooy seen doxalin daa iman te loolu bëri na luñ koy gis ci suñu hadith yi walillahi alhamdu wal minna mu ne kon laaj na mu ne kon génn naa man ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fii ba'd asfaari ci leen ci ay tukkeem nee na nee nee kon fa jitu fa jiitu nee nga taala nee na ghazwatu Buwaat la ghazwatu Buwaat rahimahullahu taala moom moo ko leeral ci euh, ci suuf ci euh, saxiixam ci yoon bi nga xamante ne moom la indi xadis bi euh, te bokk na ci xare yi yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam njëkk xare ci ay xareem sallallahu alayhi wa sallam nee na kon mu daal koy mu daal di wax ne fa jiitu ma daal di dikk laylatan a guddi nag li ba'd amri ngir lenn ci sama ay mbir maanaam daal lenn ci sama ay aajo yoo xamante ne moom laa amoon. Ah, dégg nga loolu nag ba nga xamante ne moom la moom la def nee na ah, fa wajattuhu ma fekk ko maanaam kon loolu tamit moom mooy bu fekkente ne da ngaa ànd ak kilifa dem tukki ji tamit léeg-léeg du aay nga daal di am loo xamante ne da da ngay dem doxi ji say aajo bu fekkente ne yéen maanaam bërëb bi masalan da ngeen a escale fer na maanaam campement am na du aay moo wax nga dem am dox say aajo dellu siwaat dégg nga waaye nee na fa wajattuhu nee na ma dégg dikkat fa wajattuhu ma fekk ko yusalli muy julli wa alayya te fekkoon mi ngi woon ci sama kaw saw gun mbalaan waahidun bay benn maanaam bu boobu moom booba nag loola loolu laa def dégg nga nee na euh, ma daa di lamboo ma daa di sangoo ci moom maanaam istimal moom mooy dama koo sangoo ba mat sama yaram bi loolu moom mooy istimal ko maanaam dama koo mëf maanaam euh, bi yii ci moom wa sallaytu ma daa di julli ilaa jaanibihi ci wàllam maanaam ñoom sahaaba yi radiyallahu anhum noonu lañ meloon fi ñu gisee yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam doon doxal neen na ñoom dañuy daal di xincu ci dem dox jëf jëmmi li nga xamante ne moom la ñu def te lool ak yewwute gu rëy la ngir dara gën te tedd gara dara gën te màgg nga def jëmmi mbir mi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di def ci jëmmi benn bërëb ba pare ci benn jëmmi benn jamono loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy li gën a màgg moo tax sahaaba yi radiyallahu taala anhum buñ gisee yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yitte woo mbir wala mu nekk ci benn mbir rawatina bu fekkente ne loolu jaamu yàlla la ñoom dañ ciy daal di taxaw te loolu tamit bokk na ci li nga xamante ne moom lañ ciy gis mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ànd ak moom mooy ki mu doon maanaam guddi gi donte dafa tukki doonul woon foñu doonul woon maanaam di bañ ne du naafila du julli waaye nag li nga xamante ne moom mooy li sax mooy na euh, li nga xam ne moom mosu koo ba te ci julli naafila moom mooy witar witar moom mu tukki ak mu ñàkk a tukki mosu koo bàyyi loolu waaye léeg-léeg mu bàyyi yeneen naafila yi guddi gi fekk dafa tukki moo maanaam ngir tukki gi ngir ay mbir yoo xamante ne yooya leneen la maanaam ay mbir yoo xam ne ñoo ko gàllankoor waaye lu mu am gàllankoor gàllankoor wala mu am lu xat-xat wala xat-xat witar moom mooy li nga xamante ne mosu koo bàyyi moo xam tukki na moo xam tukkiwul naka noonu ñaari rakkay fajar yi ratibatul fajr maanaam ñaari rakka yooyu tamit musu koo bàyyi moo xam dafa tukki moo xam tukkiwul waaye nag ala kulli haal daf daan faral di julli di julli ay naafila te loolu moom mooy li nga xamante ne tamit lu jaadu la ci képp koo xamante ne da ngay soogu ci yoonu borom bi subhaanahu wa ta'ala ndax naafila guddi dafa nekk loo xamante ne diyaale la ak borom bi subhaanahu wa ta'ala bi nga xamante ne moom la nit ki di am ak boromam subhaanahu wa taala loolu moom moo tax borom xam-xam yu màgg yi nitu yàlla yu sell yi radiyallahu taala anhum ñoom su fekkente ne dañoo toog te julliwuñu guddi naafilawuñu guddi diyaale ak seen borom subhaanahu wa taala dañuy jàpp ne dëgg-dëgg loolu xeetu mbugal la ci mbugal yi gën a kawe lañ leen mbugal comme li imam Hasan al-Basri rahimahullah li mu doon wax naan képp koo xamante ne toog na guddi maanaam yàlla xañ ko muy guddi loolu li muy tekki moom mooy da koo mbugal mbugal bu rëy rëy ci bàkkaar yi muy def loolu lay tekki maanaam ndax da koo xañ banneex bu kawe bi nekk ci nekk ak borom bi subhaanahu wa taala ci lëndëm gi yow ak moom rek ngir di dee yàlla bànneex bu tollu noonu mu xañ la ko moom li muy tekki mooy mbugal na la mbugal mu rëy rëy loolu moom moo tax tamit euh, imam Sufyaan ibn Sa'iid as-Sawri rahimahullahu taala ne ñetti weer yoo xamante ne yàlla mbugalee na ma ma bañ a <coughs> dafa am sëru benn jigéen bu yëkkati ko woon ba ma gis oom loolu ma yàlla mbugalee ma ci ñetti weer yoo xamante ne ah, daf ma xañ ma ma maanaam na mën naa ko la guddi loolu xam ngeen ni ah, ah, kon ñun bu fekkente ne suñu xaal bi ñu nekkee xaqiqatan war nañoo mën a xam lu tax du du miracle daal maanaam lu lu lu raisonnable la maanaam lu yenu maanaa la dégg nga loolu moom moo tax tamit loolu yëpp buñ ko gisee war naa tax ñu gën a bàyyi xel suñu bopp sa suñu diggante ak borom bi subhaanahu wa taala segam ñoom ñu màgg ñooñu li ko dalee ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ak sahaba bi te di radiyallahu taala anhum ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñëw ci ñoom ci seen ginnaaw ci nit ñu sell ak nit ñu baax ak nit ñu màgg fa borom bi subhaanahu wa taala ñoom ñooy jëf loolu maanaam de di ko préoccupé wu di ko bàyyi xel nga xamante ne guddi yi dee jot si dañuy yàkkam guddi jot maanaam bu bëccëg gi jotee dañuy yàkkam guddi jot bu ko defee ñuy wiitoo ak borom bi subhaanahu wa di wittili ko ay aaya alquran ak ay zikar ak ay di taxaw ci kanamu borom bi subhaanahu wa taala waaye su fekkente ne loolu mooy nekk seen xaal te loolu mooy wane jegewantoo gi nga xam ne moom lañ jegewantoo comme niñ ko gisee ci hadithul isra bi ne guddi gi nga xamante ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tukki day wane ne maanaam déeyaale gi nga xam ne moom la ñaari soppe yi déeyeen déeyaale ci guddi loolu nag bu fekkente ne nit ki moom yàlla dafa koo xañ mooy na teg na ko mbugal mu rëy rëy rëy rëy te loolu li muy tegte la maanaam mooy la mu ko xañ moom bu bàyyi woon xel dana xam ne bàkkaaram yi sax maanaam yegg na boo xamante ne xaqiqatan bu bàyyi woon xel dina xam ne moom yëggul fenn parce que loolu maanaam mandargay tukki la maanaam yoonu yàlla loolu mandarga la ci Euh, képp ku soobu ci yoon yàlla waroo bàyyi naafila guddi donte mënoo mënoo koo maanaam mën nga koo mën ngaa toog masala euh, xëy na doo def rakkaa yu bëri amaan na ngir tamit ëllëg lan ngay def maanaam ci say bëccëg ak yu mel noonu waaye lu mu néew néew bokk nga daal di kabbar ñaari rakkaa sax julli borom bi subhaanahu wa taala waaye bu fekkente ne ñaari rakkaa yooyu dalay të wala bokk nga yeewu laataa fajar gi bu ko defee nga mën a julli lu mu bon bon ñaari rakkaa waaye bu fekkente ne ñaari rakka yooyu dalaa të ci guddi gi ñu ne ñu ne déet bu bu boobaa li nga xamante na moom mooy sax li nga man mooy au moins nga daal di jàpp dem taxaw wala nga toog ci sa kanam maam jublu ci xibla bi fas yéene ne lii moom dama koo def rek ngir jàkkaarloo sama borom ci guddi gi maanaam na def dara daal yow defal dara après nag ngay gën di évoluer ndànk-ndànk waaye defal dara bul ne rek di bul toog hatta boo jàppuwul bu fekkente ne foofu nga toll maanaam noonu mbir mi tëwee maanaam boo jàppul boo yeewoo ci guddi gi ngir leneen sax taxawal nga toog bokk ci sa kanam borom nga ne ah yàlla de maa ngi damaa ñëw rek ngir déeyaale ak yow même bu dee benn minute la après nga jóg nga dem nga tëriwaat wala yu mel noonu waaye loolu yëpp maanaam en tout cas yow déeyaaleel ak sa borom subhaanahu wa taala ci guddi gi te bul ko bàyyi mu jàll loolu moom moo nekkoon yoonu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu moom moo tax te loolu mu yëkkati tamit maqaama yu kawe ci nit ne loolu mandargay maqaama bu kawe la comme ni nga xam ne noonu la ko borom bi subhaanahu wa ta'ala waxe wa min al-layli bi bihi naafilatan lak asaa an yab'athaka rabbuka maqaaman mahmuuda te ci guddi gi na jël euh, na nga na nga jël benn wàll ci guddi gi nga jëm jublu ci sa borom subhaanahu wa te loolu ak ndollent la ñeel la maanaam ak naafila la ak ndollent la ñeel la ndax loolu day boo ko defee moom mooy tax maanaam asaa an yab'athaka loolay waral la ne borom bi subhaanahu wa ta'ala dana la yëkkati ci maqaama bu ñu gërëm maanaam te maqaamul mahmud boobu maqaama la boo xam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jagoo ànd ak loolu yëpp maanaam maqaama mbir la boo xamante ne ñëpp ñoo ko bokk maanaam képp koo xamante ne da ngay saxoo di guddi ngay taxawal di sa kanam borom subhaanahu wa ta'ala loolu borom bi subhaanahu wa ta'ala léegi tey mu yëkkati la ci maqaama boo xamante ne bu gërëmu la loolu yàlla ñu yàlla boole ci ñi nga xamante ne dañuy dee yàlla mu ci guddi gi te mu bañ ñoo boole ci ñi nga xamante ne guddi gi dañ koy nelaw ba mu jeex takk wala boog ñu bokk ci ñi nga xamante ne dañuy dañuy sàggane dee yàlla ko ci digganteem ak seen borom subhaanahu wa taala yàlla bu ñu yàlla boole ci ñi nga xamante ne daf leen di xañ googu rek dee yàlla ak bànneex bu kawe bi ci ne kon mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee nee na Seydina Jaabir radiyallahu taala anhu nee na ba ma ñëwee ma daal di kon lamboo maanaam eh, mbalaan booba ma daa di julli ci wa ci wàllam nee na falam maa ba nga xamante ne im sarafa noppi na maanaam dummóoyu na nepp maanaam noppi na ci ci julli gi qaala mu ne ko masura maanaam ana lan moom mooy tukki guddi gi maanaam lan moom nga doon def ci euh, guddi gi ci waxtu wii lan moom moo waral nga jóg guddi gi waxtu wii ngay ñëw fii ci man maanaam ak fa nga nekkoon yaa Jaabir yow sayyidina Jaabir radiyallahu ta'ala anhu nee na fa akhbartuhu ma xabaare ko bi haajati ci sama aajo ga nga xamante ne moom laa doon dox falamma ba nga xamante ne faratu nopp maanaam noppi naa nag ca loola qaala maanaam ci nettali gi nga xam ne moom laa ko nettali loolu tamit dañ cee xamee ne maanaam nit ki tamit boo ko laajee dara ba pare da nga koy bàyyi mu tontu maanaam mënoo koo laaj laaj bi muy tontu bàyyi woo ko mu tontu sax nga da ko laajaat ko leneen déedéet maanaam li nga xam ne moom mooy teggin hatta ki nga xamante ne moom mooy jàngale sax maanaam euh, waxuma la ki ñi ki ñuy jàngal ki ñuy jàngal moom loolu moom daa dafa dafa gën a yanu maanaam mais xattaa ci jàngale sax bu dee moom moo laajte maanaam na bàyyi ba gars yi tontu ba pare ñoom moom mu doog a laajaat beneen laaj wala boog mu doog a wax leneen li nga xamante ne moom lay teg ci mi ak jubbanti amaan na bu fekkee dana am lu luñ say jubbante qaala nee na mu ne ko ma hadha al istimalu alladhi ra'ayt maa ana lan ma hada ana ana lan mooy hada al istimal giiléeg lamboo maanaam sangoo bi nga xam ne moom la sangoo muuroo bi moom la moom la muuroo mbalaat boobu moom alladi bi nga xam ne ra'aytu moom laa gis qultu mu ne ko kaana nekkoon na sawbun ah, benn yére la maanaam yaani li mu ci nam mooy daaqa dafa xat maanaam benn yére la woon benn mbalaat la woon waaye nag dafa xat nag qaala nee na fa in kaana yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko maanaam kon mu ne ko li tax ma làmboo ko nii mooy ne yëri bi dafa xat moo tax su xatu li mu xat moo tax ma def ko nii rek làmboo ko nii maanaam bañ ko def ni nga xamante ne moom la lañu ñu wax ci hadith yi weesu qaala mu ne ko fa in kaana bu fekk bu nekkoon loo xam ne waasi'an dafa euh, yaatu faltaxif bihi na nga ko euh, na na na nga ko muuroo maanaam mooy lan euh, moom mooy nga jël ko nga jaarale ko ci poqataanu maanaam poqataanu càmmoñ bi nga indi ko ci ndeyjoor bi ci mbaggu ndeyjoor bi jàllale beneen poqotaanu beneen bi ci def ci poqotaanu ndeyjoor bi nga indi ko ci kaw mbagg càmmoñ bi moo ne bu fekkonte ne dafa yaatu loolu ngay def maanaam kon mu wax ko ne ko ne ko mar am nga léegi am nga choix loolu moom moo tax bul bàyyi noonu rek julli noonu te bul teg kaw mbagg yi dara loolu moom mooy li nga xamante ne loolu mooy dañuy dellu ci xadisu sayyidna Abu Hurayra bi radiyallahu anhu bi mu naan ko la yusalli ahadukum Euh, laa laa laa yusalli ahadukum bi fii sawbin waahidin illaa an yaj'ala ala aatiqihi aatiqihi shay'un maanaam bu kenn jullee ci yéen ci benn mbalaan kese te ludul xanaa mu daal di teg ci kaw mbaggam yi dara maanaam loolu euh, moom mooy lii maanaam mu ne ko nag wa in kaana su fekkente ne nag dayyitan dafa xat fattazir bihi na nga ko euh, ittazar maanaam na nga ko lambaayoo maanaam na nga ko lambaayoo mooy lambaayoo moom mooy mu mel ni comme sër maanaam gis nga ah comme comme sër nii rek nga daal di koy eh, eh, jël takk ko loolu nag moom la maanaam nga xamante ne da koo takk rek mu wàcc ba ci ba ba ba woyatu nag eh, moom moo maanaam ngir xat ji mu xat kon lii daf ñuy tegtale xadis bi daf ñuy jàngal ne su fekkente ni yéri bi moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala tamit indiwaat ko maanaam ne su fekkente ne dafa yaatu ni ngay def mooy da nga koy euh, da ngay def maanaam li ñu wax ci buntu bii weesu waaye su fekkente ne dafa xat nag danga koy daal def mbala da nga koy def lambaayoo nga def su manee comme ni ñu wax ci buntu bi nga xamante ne moom mooy li ñuy takkee mbir mi ci doq bi loolu moom mooy li jaadu maanaam niki noonu su mënta nekk ba nekk tamit nga def ko noonu rek téye ko waaye nga yeew ko nga takk ko mu bañ a maanaam loolu tamit mu lu mata bàyyi euh, xel hadith bi imam eh, imaamu al-Bukhari eh, rahimahullahu ta'ala indi na ko hadith numéro trois cent cinquante-deux eh, comme niñ ko rombe woon dana ko indi waat ci trois cent dix imaamu Malik indi na ko trois cent soixante-quatorze ak trois cent soixante-seize ak deux mille six cent soixante-dix imaamu Muslim rahimahullahu ta'ala indi na ko hadith numéro cinq cent dix-huit ak ñaari yoon ak deux mille quatre-vingt-dix-neuf ñeenti yoon imam euh, Abu Dawud as-Sijistani inna ko hadis numéro 634 ak 4081 imam euh, a nasai euh, imam at-Tirmidhi inna ko hadis numéro 2767 imam an-Nasa'i inna ko hadis numéro 5342 imam Ahmad ibn Hanbal lu bari la ko indi kon waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ hadis bi mu def al imam Ibn Maaja rahmatullahi ala al na qaala bil isnaad al muttasil fi awwal al kitaab ilayhi haddathana Musaddad te moom mooy ibn Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal eh, ibn Murabal Mustawrad ibn Murabal ibn Mugharab wala boog ibn Mugharbal eh, al Asadi mooy Abul Hasan al Basri rahimahullahu ta'ala di waa Basra rahmatullahi alayhim eh, dégg nga moom nga xam ne taalibe Yahya ibn Sa'id al-Qattan la rahimahullahu taala ànd ak loolu yëpp nee na law ataytu musaddadan fa haddathtuhu fii baytihi la kaana yastahil maanaam bu fekkoonte ne dig dem naa man jël sama tànk dem doxi ji ba dem di ci ci mu ci mu ci musaddad rahimahullahu taala ma jàngal ko maanaam ma wax wax ko ay hadith loolu sax dana nekk lu mu yelloo loolu du doon lu doon lu dara lu mu yelloo lay doon moo tax mu bokk ci ñi nga maanaam imaam yu mag yi la bokk rahimahullahu taala ci taabi'i taabi'i ci a'immatul huffaaz la bokk rahimahullahu ta'ala moom comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon mi ngi génn adduna deux cent vingt-huitième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu la al imam ibnu Sa'd wax rahimahullah ak mbooloo ci borom xam-xam yi rahimahumullah waaye amul kenn ci ñoom ku wax ne ah, at maanaam weer sàngam ci année boobu ci la génn adduna année deux cent vingt-huit daal xam nañ ko ci lu leer waaye ban weer la loolu nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dëxaluñ ko imam al-Bukhari ak imam Abu Dawud as-Sijistani rahmatullah alayhima ñoom ñaar ñoo solo ci moom ci lu amul kenn ku dox seen diggante ak moom loolu moo tax ñoom ñii lu bari nag lañ solowee ci moom ànd ak ne ñoom ñaar rek a soloo ci moom directement waaye lu baree bari lañ soloo ci moom ñii ci def nag jotuñu koo gis moo tax solowuñ ci moom xoolal imam Abu Dawud soloo ci moom cinq cent soixante xam ngeen ni musnad euh, sunan imam Abu Dawud lu toll ak 4000 xadis rek la 4000 xadis 578 yëpp haddathana Musaddad la tàmbalee maanaam loolu day wane ni imam Musaddad toll ci moom maanaam ni mu màggee ci moom rahimahullah imam al-Bukhari rahimahullah 397 xadis la solo ci moom te loolu tamit day wane màggaayu imam Musaddad rahimahullah ci moom te moo tax moom imam al-Bukhari daan na wax naan Musaddadu kasmihi Musaddad daal mook turam ñoo nuroo maanaam mooy koo xam te ne yàlla da ko mëddal maanaam da koo teg ba nga xam ne saa yu waree wax wala muy def nam ko war a waxe fam ko war a waxe ca lam ko war a waxe jamono de maanaam du ko mooy noona rek la koy defee maanaam loolu mooy musaddad muy koo xam ne yàlla da koo teg exactement ci saa yuy wax wala muy def wala muy nopp mbaam muy toog wala mu taxaw mbaa mu tëdd jamono jooju dafa fekk ne lool moo ci gënoon maanaam moom noonu la mel imam musaddad rahimahullah Euh, moom <coughs> ñeneen ñi ci def nag <coughs> solo nañ ci moom waaye dafa am ku dox seen diggante te euh, maanaam imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i rahmatullah alayhima solo nañ ci moom waaye dafa am ku dox seen diggante imam Muslim ak imam Ibn Maaja ñoom solo wuñ ci moom benn hadith euh, <coughs> ci côté cent cinquantième année yi kon ci la génn gane adduna génn adduna deux cent vingt-huit ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala nee na haddathana Yahya te moom mooy ibnu Sa'id al-Qattan rahimahullahu ta'ala Musaddad bu ne mu qaala haddathana Musaddad qaala haddathana Yahya rek ibnu Sa'id al-Qattan ibnu Sa'id ibnu Farrukh al-Qattan imam al-Hafiz rahimahullah muy Abu Sa'id al-Basri rahimahullah moom tam waa Basra rahimahullahu rahmatan wasi'a mooy sëriñ bu mag boobu waxoon nañ su yaakaar naa bi weesu ah ci ay mbirum ak màggaayam rahimahullahu taala mi ngi gën a adduna cent vingtième année <coughs> ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna cent quatre-vingt-dix-huit <coughs> ginnaaw yenente bi sallallahu alayhi ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi mu ne am Sufyaan te moom mooy Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq as-Sawri rahimahullah moom lañ doon wax léegi ci moom maanaam euh, euh, ci xañ bi doon wax naan borom bi subhaanahu dafa koo xañ naa fi la ñetti weer ngir gis bi mu gisoon omi euh, <coughs> am jigéen ju ngelaw li ëppoon sër bi mu gis oom bi dégg nga maanaam kon moom Abu Abdullah mooy da dàkkantalam rahimahullah mi gane adduna quatre-vingt-dix-septième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn adduna cent soixante et unième année maanaam comme niñ ko gisee woon bés bi nga xamante ne moom la génn adduna ci guddi googa ci la Muhammad ibn Salam al-Bikandi rahimahullahu taala gane adduna moom nag waa Kufa la woon rahimahullahu taala comme ni imam Shu'ba Shu'ba rahimahullahu taala daf doon euh, wax euh, inna Sufyaan saadan naasa bil wara'i wal ilm Sufyaan ibn uh, Sa'iid as-Sawri rahimahullahu ta'ala moom def nekk na sangu nit ñi ci maanaam sàmm gi mu sàmm ak ci xam-xam bi nga xam ne moom la ko borom bi subhaanahu wa ta'ala <coughs> wërsëgal daf doon wax tamit ne moom mooy amiirul mu'miniina fil hadiis te daf doon wax naan uh, iza xaalafani Sufyaan fi hadiisin fal hadiisu hadiisuhu moom Shu'ba rahimahullah ànd ak moom mooy ki mu doon. daal doon wax naan su ma Sufyaan ibnu Sa'id as-Sawri wuuteeg man ci xadis rahimahullah xadis maanaam kon la wax loolu mooy wax maanaam man la ma wax moom daanaka matatu la bàyyi xel te loolu day <coughs> day wane mag gi nga xamante ne moom la euh, Sufyaan ibnu Sa'id as-Sawri euh, rahimahullahu taala màgg mu nekk koo xam ne borom xam-xam yi màggal nañ ko al imam ibn Mubarak rahimahullahu taala nee na maa katabtu an afdal minhu maanaam musuma bind ci ku gën Sufyan ibn Sa'id as-Sawri rahimahullahu taala uh, imam Warqa moom rahimahullah daf lam yara Sufyan misla nafsihi Sufyan musta mel ni moom boppam uh, rahimahullahu taala nekk koo xamante imam la boo xamante ne magga magga magga nekk nitu yàlla bu sell <coughs> koo xamante ne ñëpp dañ koo xame ci dëddu adduna ak sàmm borom xam-xamu tasawuf ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngatu ci wàllu sóobu ci yoonu yàlla ñoom dañuy faral di jël Sufyan ibn Sa'id as-Sawri rahimahullah mu nekk référence naka noonu ñi nga xamante ne ñoom ñooy yëngatu ci xam-xamu hadith ak ñi nga xamante ne dañuy yëngatu ci xam-xamu fiqh ñoom ñëpp dañuy faral di nettali waxu Sufyan ibn Sa'id as-Sawri moom nga xamante ne eh, ak ci ñiy wax ci tafsir tamit ay waxam ci tafsir tamit dañ koy bàyyi xel niki noonu ci wàllu fiqh ndi amoon na sax njiir as-Sawriya boo xamante ne doxoon na ba ci juróom-ñaareelu eh, eh, juróom-ñaareelu xarnu bi maanaam ci septième siècle ci ba ba na jooju moom ngiiram ñu ngi doon dox. loolu ngir ne euh, euh, moo tax borom xam-xam yi rahmatullah alayhim euh, nekk ñoo xamante ne dañ koo màggal tamit ci domaine nu ci domaine tasawuf maanaam nga xamante ne wàllu tasawuf tamit ak wàllu soobu ci yoonu yàlla tey boo demee ci tiir yi tasawuf yi daa iman da gis ñu naan ah Sufyan as-Sawri de ta'ala wax na nangam ak nangam ah, al imam Ibn Uyayna rahimahullah bu dee ci wàllu hadith li imam ibnu Uyayna wax rahimahullahu taala ak imam Shu'ba wax doy na ndax imam Shu'ba comme niñ ko gisee woon daf ni moom ànd ak moom mooy ci mu doon su wuuteeg imam Sufyan ibn euh, euh, Sa'id as-Sawri <coughs> waxu Sufyan ibn Sa'id as-Sawri mooy wax ji niki noonu euh, imam ibn Mubarak li ñu wax léegi nee na moom musta jànge solo ci ku ko gën imam ibn Uyayna <coughs> loolu mooy beneen Sufyaan bi buñ naan ak Sufyaanaani ñaari Sufyaan yi kenn ki mooy Sufyaan ibnu Sa'iid as-Sawri kooku nag moo magoon waaye ki ci des moom mooy Sufyaan ibnu Uyayna rahimahullahu ta'ala dafay wax ne ashaabul hadiis salaasa ibnu Abbaas fi zamaanihi wa Sha'bi fi zamaanihi wa Sawri fi zamaanihi borom xam-xamu hadiis yu mag yi ñoom ñett lañ mooy Seydina Abdullah ibnu Abbaas radiyallahu ta'ala anhumaa ci jamonoom imam As-Saabi mooy Aamir ibn Sharaahi As-Saabi rahimahullahu taala ci jamonoom ak imam Sufyaan ibn euh, Sa'iid As-Sawri rahimahullahu taala ci jamonoom kon moom euh, euh, moo dante da daan wax naan maa ra'aytu rajulan a'lamu bil halaali wal haraami min Sufyaan As-Sawri musuma nit koo xamante ne xam na lu dagan ak lu xaraam que bi ko Sufyaan ibn Sa'iid As-Sawri waxe rahimahullahu taala moom nee na mokkal na jële ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam lu ëpp juróom benn téeméeri junni ci ay xadis six cent mille yoo xamante ne amul benn xadis bu mu mës a lu dul mës na ko jëfe loolu tamit maanaam day wane màggaayam rahimahullahu taala moom mi nga xam mu ne kon qaala moom nee na haddathanii nettali na ma Abu Haazim rahimahullahu taala te moom mooy Salamatu ibn Diinaar waxoon nañ ne doon nañ ko gis Euh, yéen a koy fàttaliku bi nga xam ne moom la wax naan euh, Abu euh, Haazim an Sahl maanaam ci taaliq bi maanaam ci jotaay bi weesu taaliq bi njëkk a gis <coughs> moom la woon moom mooy sala <coughs> mooy Salamata ibn Dinar dañ koy wax Abu Haazim al-A'raj al-Madani rahimahullahu ta'ala moom tamit dañ ko doon wax al-A'raj ngir maanaam làgg gi mu làgg waaye. Eh, Abdurrahman mu al-A'raj moo ko gën a siiw ah rahimahullahu ta'ala moom mi ngi gane at mi ngi génn àdduna cent trente-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon bokkoon ci ñi nga xamante ne tamit jaamukatu yàlla yoo màgg la woon ak imam Ibn Khuzayma rahimahullahu ta'ala dafay wax ne thiqa lam yakun fi zamanihi mithlu ku wóor a gox ku dëgër a gox jamonoom képp ku mel ni moom amu fi woon Euh, loolu euh, te loolu doy na aw lay maanaam rawatina ki nga xamante ne moom moo wax loolu moom mooy euh, al imam ibnu Xuzayma rahimahullahu taala te moom lañ doon wax imaamul a'imma imaamul imaam yi maanaam imaam ibnu Xuzayma rahimahullahu taala te loolu ki ñuy wax imaamu imaam yi bu ne sa jamono kenn mësta mel ni yow kooku loolu doy na doy na doy na tagg <coughs> maanaam euh, ci taabi'i la bokk nag al imam Ibn Hibban nag moom rahimahullah dafa ne kaana qaadi ahlil madinati wa ubbaaduhum wa zuhhaaduhum maanaam moom qaadi la woon ci mooy qaadi waa Madina la woon naka noonu moom moo nekkoon seen jaamukatu yàlla ci seen jaamukatu yàlla yu mag yi la bokkoon moo nekkoon sax jaamukatu yàlla bu mag ba moo nekkoon tamit ku dëddu adduna ku mag ca ñoom euh, rahimahullahu ta'ala comme moom mii moom mu ne am Sahl te moom mooy Sahl ibnu Sa'd ak ibnu Malik ibnu Khalid ibnu Sa'laba as-Sa'idi rahimahullahu ta'ala mooy Sahl ibnu Sa'd as-Sa'idi loolu waxoon nañu ne waxoon nañu ne ñi nga xam ne ñoom ñooy waxoon nañ ne borom ne sahaaba yi radiyallahu ta'ala ñaar rek ñoo ci am dàkkantal bu ñuy wax Abul Abbas ñaar te kenn ki moom mooy Sayyidina Abdullah ibn Abbas ibn Abdul sayyidina Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ak ki ci def nag moom mooy Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi bi ñoom ñaar doom ci sahaaba yi radiyallahu anhum bañ jeex ñoom ñoo am dàqanteel Abul Abbas ah, sayyidina Sahl ibn ah, Sa'd as-Sa'idi radiyallahu ta'ala anhu moom <coughs> mi ngi gane adduna juróomeelu at laata hijra maanaam juróomeelu at laata gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon moom ci saxaaba yu ndaw yi la bokkoon ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy dem Madinatu Munawwara mi ngi amoon rek juróomi at euh, ci kaw loolu kon euh, mi ngi am euh, fukki at juróom benn ci bi nga xam ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna seize ans la amoon mi ngi génn adduna quatre-vingt-huitième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa te moom mooy nga xamante ne moom moo mujjee génn adduna ca Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam te jege woon na téeméeri at ndax 88 boo ci yokkee 5 day daal nekk 92 dégg nga loolu moom euh, kon euh, moom mi euh, radiyallahu ta'ala anhu kon ci saxaaba yu ci ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy saxaaba yu ndaw yi la bokk. fekk jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam mujjee génn adduna madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam moom sayyidina Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu ta'ala anhu liñ ko solo ci ay xadis ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam li ngi tolloog téeméer ak fanweer ak juróom-ñett 138 xadis imam al-Bukhari rahimahullah ci sahiham bi 39 xadis la tudd ci moom moom mu ne na qaala nee na kaana nekkoon na rijaalun ay góor maanaam yu a daan nañ julli na nabi di ànd ak yeneen te bi sallallahu alayhi wa sallam aaqidi di aji fas uzurihim seeni seeni lamba yi ala a'naqihim ci seeni kaw ci seeni doq yi ka hay'ati sibyaani kéem meloy euh, gone yi maanaam ni gone yi di def xam ngeen gone yi euh, euh, xëy na léegi suñu gone ko xam waaye gone yu njëkkee wala ca ña dëkkoon ca kaw ga ci jamono yang yi wala bu daanaka maanaam suñu jamonoy papa yi rek wala sax ah da gis dañuy daal di tërëx laayoo benn mbalaan ni ah buñ ko defee ñu takk ko fii ci seen ginnaaw loolu xëy na sax ku ci essentiel léeg-léeg mu gis ko ah waaw loolu maanaam moom mu ne noonu la gone yooyu noonu ñu doon def nag mu ne nit ñi tamit ay góor ñi jamono yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dañ daan julleeloo ak yeneen bi sallallahu alayhi te noonu dong lañ daan def maanaam te loola xam ngeen ni ah, bari waat na ah, ah, am na sax ñoo xamante ne jamono yeneen bi. sallallahu alayhi wasallam te loolu tamit am na ba jamono yu yàggul dara maanaam ñoo xamante ne benn yére lañuy ñuy sol te yére boobu wala kër gi yëpp bu kër gi jeex benn nit mu maanaam benn yére rek ka fi am benn balaa te kii génn moo koy sol maanaam loolu euh, bu góor gi dee génn moom mooy ñu ne ah nañ ma àll yére bi maanaam ñu jël mbalaan mu mu daal di làmbaayoo maanaam balaan lay doon nag maanaam bu ko defee yére boo xam ne dañ koy sol comme nii déedéet day nekk lu ñuy làmbaayoo bu ko defee. bu dee euh, mu daal génn bu dee moom mooy moom mooy euh, mooy génn bu ñibbisee bu feeg dellu siwul kenn du génn euh, bu bu jigéen ji dee génn ñu jox ko ko moom mu génn dem keneen buy génn kuy génn daal yaay sol yére bi loolu moom loolu te bo loolu jamono yeneen bi sallallahu alayhi wasallam amoon nañu mel noonu te am na ba ba yàggul dara xaw ma nag ba xam ba léegi waaye ba bu yàggul dara loolu amoon na xëy na nag ci tugal moom xëy na gëj na fi am waaye eh, ci suñu gox yee moom loolu moom eh, amoon na fa ba bu yàggut dara dégg nga mu ne kon loolu dafa ñu yóbbu tamit ñu war di sant suñu borom subhaanahu wa taala ci xéewal mag yi nga xamante ne moom la ñu defal ba nga xam ne dañu am armoire yëre toog at boo xamante ne yëre yoo xamante ne mais ñaari at ñetti at duñ ko sol duñ dañuy dañuy dañuy commencé sax fàtte ni yëre bi amoon nañ loolu subhaanallah loolu mooy tegtale ne. Euh, euh, ci xéwal gu mag la ñu nekk mu ne wayu xaalu ñuy wax leen nisaa yi ñeel jigéen ñi maanaam li ñu leen daan wax naan laa tarfa'na bu leen yëkkati na seen bopp yi hatta mbete yastawi mu yastawi mu daal di yemmoo ar-rijaalu góor ñi julusan di aji toog maanaam loolu maanaam mooy li ñu leen wax naan a ah, léegi jigéen ñi li ngeen di def mooy buñ dee julli bu leen yëkkati seen bopp maanaam bu ñu siggee ni allahu akbar ñu siggi toog bu leen siggi yéen féet góor ñi siggi wuñu ko toog maanaam ngir lan ngir dañuy bañ ñu si giyam ci awra yi maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne ñoom noonu lañ daan def lii nag hadith bi bokk na ci hadith yi nga xamante ne ñoom ñoo tax fuqaha u maliki yi rahmatullah alayhim jàpp ne suturaal awra nekkul farata ci julli maanaam waaye sunna bu ñu dëgëral la maanaam ngir ne su fekkoon te ne farata la nekkul sart maanaam gisoon nañ bu masala boobu lii nag waxoon nañ ne dinañ ñëw ci li koy tegtale ci xadis yi di ñëw ci buntu bi ci buntu yi ci téere bi xadis bi bii ci la ci ci yooyu la bokk maanaam nga xamante ne ñoom dañoo gis ne bu fekkoonte ne farata la maanaam ne wala charte la ci jigéen maanaam ci góor maanaam wala boog sa sangaay maanaam sutural awra bu woyof bi waxuñu nag awra bu dëgër bi maanaam waaye awra bu woyof bi waaye am na li nga xamante ne moom mooy loolu daan ci ñëw insha allahu taala ci Euh, buntu yii di ñëw insha allahu taala mooy baabu ma yastaru min al awra dinañ ñëw ci yan lan la ñuy suturaal ci awra ak lan lañ ci dul suturaal lan moom moo ci farata ci ñu suturaal ak lan moo ci dul farata waaye ñoom ci awra bu woyof bi maanaam mooy bu ñu génnee kanamu nit ki ak ginnaawam maanaam ak li nga xamante ne moom mooy li ko wër noonu loolu suñ ko génnee maanaam mooy comme nit ki tey bu doon sol euh, euh, bu doon bu doon sol Euh, loo xamante ne lu lu mooy ci euh, yére bu tuuti maanaam bu ko sol wala sous-vêtement bi li li ci yem loolu maanaam moom mooy li nga xamante ne moom mooy euh, li awra ci bu bu dëgër bi maanaam mooy li ci kanamu nit ci ak ginnaawam jeex loolu rek moom mooy aw moom mooy awra bi voilà mooy bu ngemboo masalan wala bu ngemboo li nga xamante ne mooy kum xale buñ ko couché li nga xamante ne moom lay nëbb loolu rek moom mooy awra bu dëgër ci euh, ci ci ci ci ci góor loolu rek mooy awra bu dëgër ci góor loolu nag su fekkente ne dafa feeñ ci fekk yaa ngi julli moo tax euh, hadith bi loolu la maanaam mooy ne loolu partie yooyu feeñuñu woon li feeñ moom mooy li ñu tuddee al awratul mukhaffafa te moom mooy li ko dalee ci jumbax bi ba ci óom yi maanaam loolu nag bu amee lenn lu ci feeñ te bu ñu gisee ni la ko waral moom mooy ne seen yére yi dafa xat ak yu mel noonu loolu maanaam ak tamit war ko ngelaw li upp ko wala yu mel noonu loolu bu boobaa aayu te loolu daal mën nañu wax sax bu ñu xoolee borom xam-xam yëpp d'accord nañ sauf que li ñu wuute ci rahmatullah alayhim ci buntu boobu moom mooy ne <coughs> borom xam-xam yi ci wuute mooy ne su fekkente ne <coughs> euh, nit ki <coughs> ngelaw li moo ko upp bu dee ngelaw li ko upp loolu ñëpp d'accord nañ ci ci ne. Euh, bu dee ci awra bi ci wàllu googu rek la maanaam masalan tey ngelaw li upp maanaam masalan nit ki lupp yi feeñ wala boog mu upp yére bi maanaam ci ginnaaw li ko dalee ci eh, jumbax bi wala yu mel noonu wa lu wàcc génn ba mu def fi nga xamante ne foofu la ñaari xar tànk yi di di tàqalikoowee foofu moom bu xësee ba yegg foofu daal di day daal di dugg nag ci li nga xamante ne bu feeñee loolu da yàq julli gi waaye bu fekkente ne xanafi yi la rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne euh, kaar bi la maanaam rubo bi bu fekkente ne nit ci kaaru partie boobu feeñ na ci li nga xamante ne du awra bu tar partie boobu kaar bi feeñ na bu boobaa loolu mooy euh, bu ëppee kaar bi rek julli bi yàqu na bu ëppee kaar bi julli bi yàqu na bu fekkente ne Hanaabila la ra euh, bu fekkente ne Maaliki la rahmatullah alayhim ñoom loolu du yàqu julli gi ngir ne ñoom dañ koo jàppee sunnatul muakkada waaye jàppee wuñ ko charte ci biir julli amma su fekkente ne nag lii tar la moom loolu moom day daal di yàq julli bi da maanaam da ko yàq ba faw te dafa war di baamu waat julli gi ba faw amma su fekkente ne Shafi'i la rahmatullahi alayhim ah, ñoom itam su fekkente ne nit ki moom loolu ngelaw lañ ko may maanaam bu dee ngelaw moo ko ëpp loolu bu boobaa mu yëkkati ko loolu du du aay waaye su fekkente ne doonte ab bàyyima la moo ko moo ko moo ko yëkkati sax wala xale bu fopp wala yu mel noonu wala xale buy raam ñëw yëkkati ko wala yu mel noon wala nga lonk fenn ak yooyu yooyu yépp day day yàq julli bi maanaam bu bu bu ci dara feeñee ci partie yooyu rek li ko dalee ci jumbax bi ba ci koom bi rek day yàq julli bi sauf que ñoom partie wu awra ñoom Shafi'i rahmatullah alayhim maanaam jumbax bi ak oom bi ci seen jëmmi bopp bokkuñu ci awra bi waaye nag faaw nga am loo ci nëbb ngir. ne boo nëbbul partie bu benn dara lu ci nëbbu maanaam euh, dina am luy feeñ loo xamante ne ci awra bi bokk maanaam moo tax njaal beenu euh, oom yi nga nëbb ko ngir bañ dugg ci leneen li ci def di di feeñ maanaam lool moom mooy mazhabu Shafi'i rahmatullah alayhim amma Hanabila rahmatullah ñoom li ñu tënkee mbir mi moom mooy ne bu loolu bu mu bëri lu mu euh, bu mu yàgg maanaam tey masalan ngelaw li upp na ko mu mu daal di génn waaye bu boobaa su fekkee yow yaa ko génneel sa bopp moom loolu moom day yàq julli waaye su dee ngelaw lee ko ëpp <laughs> nga di ko defaraat maanaam bu fekkee ne <laughs> defaraat bi yàggut loola du yàq julli gi am na defaraat comme ni nga xam ne noonu ko xanaa xanafiye yi ni ko wax woon rahmatullah fekkente ne euh, moom lu tolloog rubuwaay gi la bu ko ëppee maanaam nit ki maanaam bu bu tolloog rubuwaay bi tamit ànd ak loolu yëpp dañ ne da nga koo war a def. waaye maadaama maanaam ko ñoom ak Hanafi yi ñoo xaw a jege wantoo foofu maanaam mooy ne su fekkente ne ngelaw li daf ko nga di ko delloowaat di ko defaraat loolu du yàqu julli bi waaye soo koy defaraat wala boog am leneen lu tax mu ubbee mu maanaam mu mu deñ comme xale masalan di xëcc ko wala yu mel noonu nga di ko defaraat loola ba tey na waaye bu mu yàgg Hanafi yi nag rahmatullah ni ñu tënkee yàgg mooy nga man cee def euh, Euh, nga nga mën cee def ab ruknu maanaam ab ponk ci ponk julli yi masalan lu war a tolloog bi ngay rukkoo wala moment bi ngay sujjóot wala boo jugee ci sujjóot bala boo jugee ci rukkoo laataa ngay delluwaat ci sujjóot lu tolloog loolu bu dee temps boobu yëpp la jël kaar bi feeñ euh, euh, lu tolloog kaar bi feeñ day yàqu julli gi maanaam ñi ci def tamit xanaa fi xanaa bi lay rahmatullah alayhi maanaam yàgg boobu na na mënef kon loolu moom mooy teqante li nga xamante ne ñoom ñoo am ci madhahibu ulama rahmatullah alayhim waaye maanaam hadith bii day dëgëral waxu Maliki rahmatullah alayhim ne bu amee lenn lu feeñ te feeñ nga tayoo ko ngir ne boobaa loola du yàq julli gi waaye nag Maliki rahmatullah alayhim ñoom dañ cee yokk ne même bu maanaam même boo ko tayee waaye bu boobaa dañuy sopp nga daal di maam dañ nga daal di julliwaat ci waxtu wi maanaam bu fekkente ne dafa am nit ki day julli am dara oomo bi ku génn wala boog ginnaaw bi li tolloog mbagg mi am lu ci génn balaa saa mu yegg ci euh, ñaari tànk yi di euh, tàqali ko maanaam boobu balaa saa mu yegg foofu euh, su fekkente ne dafa am lu ci génn bu boobaa sopp nañu mu julliwaat laata waxtu wee jeex maanaam ba mu baamuwaat julli ji waaye du nekk farata pour mu baamuwaat julli ji. waaye nag loolu euh, xaqiqatan bu ñu xoolee euh, li gën amaan na insha allah li nga xam ne mooy li gën a wóor te mooy li gën a sàmm mooy ne nga bañ a maanaam euh, nit ki baamuwaat julleem su fekkente ne li ko yëkkati moom mooy moo ko tey su dee nag li ko yëkkati teyu ko maanaam lu demee nekk ngelaw lee ko upp wala yu mel noonu te jëloon na ay précaution te am na lu mu suturloowe loolu moom bu boobaa bu dee teyu ko moom loolu garaawul mais bu dee moo ko tey loolu moom mooy julli gi day maanaam day day li gën a wóor daal ala kulli haal euh, mooy mu julliwaat te mu julliwaat ba faw maanaam mu fayaat julli googu ngir ne awra bi ñëpp xam nañ ni foofu la toll te awra bi maadaama ne foofu la loolu yëpp mooy awra bi kon mu daal di julliwaat moom mooy li nga xam ne mooy li ràññee ko amma bu fekkente ne jigéen la maanaam jigéen li nga xamante ne moom mooy euh, wàllu googu ci moom maanaam mooy li tolloo euh, baat bi maanaam dënn bi ah, dënn bi ba ci ah, tenq yi tenq yi su fekkente ne fuqaha u maliki la rahmatullahi alayhim ñoom tenq yi lañ ci boole ne awra bu dee fuqaha u hanafi la rahmatullahi alayhim ñoom ah, biiru tenq yi lañ ci boole waaye faa biti bi maanaam biiru tenq gi waaye faa biti bi waaye bu dee tànk yi biiru tànk yi mooy moom mooy awra waaye faa biir bi maanaam biiru tànk bi waaye faa biti bi wala boog maanaam kon euh, euh, maanaam biti ñoom maanaam contraire bi la tout le euh, biti bi fii mooy awra ci ñoom waaye pas fii biir bi fi de xanaf yeey biti bi fii mooy awra ci jigéen waaye fii bokku ci bu dee tànk yi la biir bi mooy awra waaye pas biti bi waaye loolu mooy ba ci dojoor yi rek bu fekkente ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, Shafi'i ñoom lépp mooy awra te bu dee euh, te loolu itam lu ma a bàyyi xel parce que euh, fuqaha maanaam mooy awra bi nga xam ne dafa dëgër maanaam awra bi dëgër lañ lañ nekkoon di wax bu fekkente ndax Shafi'i yi ak xanaa Hanafi yi ak Shafi'i rahmatullah alayhim ñoom jigéen ji léppum awra la hatta xar kanam di awra la da ko maanaam hatta xar kanam ji awra la voilà loolu moom mooy euh, Hanafi yi seen mazhab rahmatullahi alayhi Shafi'i yi tamit ñoom lépp jigéen ji léppam awra la waaye awra gi nga xam ne nag mooy bu dëgër bi ak awra bu woyax gi dañ ko am awra bu dëgër gi moom mooy li ko dalee ci baat bi ba ci suuf waaye bu dee awra bu woyof gi ñoom lépp dañ ko dañ ko lépp dañ ko ci dañ ko cee boole ba mu def nga xanaa bi lay rahmatullahi alayhi xar kanam gi lañ ci génne ak tenk yi waaye tànk dañ ko boole ci awra yi bu def xaa Maliki yi ñoom xar kanam gi rek lañ jàpp ne mooy moodul awra bu woyof xar kanam gi ak tànk yi dañ ko boole ci awra yi waaw ñoom tamit dañ ko see boole ba mais mais awra euh, mais attention loolu mooy awra bu bu bu bu woyof bi mais awra bu dëgër bi bu dëgër bi moom mooy euh, li ko dalee ci óom yi ci óomi ndaw si ak li nga xamante ne moom mooy dal ci cat yi maanaam mbagg yi ak li nga xamante ne moom mooy fi baat bi toll ci dënd bi loolu moom mooy awra ci ndaw si ci maan ci rahmatullah mooy awra bu dëgër bi maanaam mooy ne ñoom jaam rek lañ permettre jaam moom mën naa mën naa muri bopp bi waaye ku dulub jaam amul droit muri bopp bi maanaam jaam bu jigéen moom mën nañ ko moo tax xam ngeen euh, yi nga xamante moom la maanaam yi ñuy yi ñuy wax c'est-à-dire que xam nga lu yéeme mooy le fait que ñun li ñu wax ne jaam lii jaam lañ ko may loolu la ñu jàpp ne lañ pour wane ne dañoo libre il faut ñu génne loolu alors que loolu jaam lañ may mu def loolu tellement que ngoram rëyul moom am na am na yoo xamante ne mën na koo maanaam léeg yoo xam ne mën na koo bàyyi moo tax. Euh, ngir ne lëkkaloo gi maanaam subhaanallah maanaam comme quoi ni ni ni ni ni ni mentalité wala idéologie ni muy renversé woo léeg-léeg ci yenn jamono yi ak yenn bërëb yi dem ba ñaaw de wëlbati ku nekk lu rafet dem ba lu ñaaw wëlbati ku nekk lu rafet ànd ak na nja maanaam loolu day day day day day day day day wane ni mbir moomu mel. waaye nag ala kulli xaal li nga xamante ne moom mooy euh, awra bi nga xam ne moo tax kon ci biir loolu ci masala bii nga xamante ne mooy liñ traité woon ci wàllu góor ñi bu dee jigéen ji loola bu feeñee ci moom maanaam mooy mu ngi julli masala ngelaw li upp na bopp bi mu mu deñ wala boog euh, yëri ko wala boog fii ci ginnaaw li tolloo dënn bi ci ginnaaw mu am lu feeñ wala boog lii yooyu tayu ko bu boobaa dañuy sopp mu julliwaat dañuy di Maliki fuqaha Maliki rahmatullah dañuy sopp mu julliwaat mais euh, ba waxtu wi ba balaa ba ba maanaam ci biir waxtu wi waaye su fekkente ne nag euh, euh, waaye comme ñoom sutural awra bokkul ci farata yi ci farde yi ci sart yi dañ koo boole rek ci sunna mu akkada yi loolu yàqu julli ndaw ci ñoom waaye boo boolee ci ñi ci def loola mën na koo yàq te loolu ci maanaam ci ay teqantal yu am ci seen biir euh, mazahib bi comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxe woon sànq bu dee ci wàllu euh, ku góor ci la maanaam mooy soo ko tayee wala tayoo ko ko masala bu dee Shafi'i la rahmatullah alayhim ñoom masala euh, su dee yaa ko tey ngelaw rek lañ leen permettre mu mën koo dindi waaye bu dee yaa ko tey jullit yàqu na bu dee maanaam et cetera maanaam nga topp ko ci teqantal boobu ñu waxoon ci Shafi'i ci biir góor ñi a maanaam xana bi lay bu nee xanaa bi lay rahmatullah bu fekkente ne dafa génn dafa am lu ci joxe génn euh, nga maanaam nga nga toppatoo ci di ko defaraat fekk euh, julli gi euh, ndax ndax ndax ndax na fi eh, xanaa xanaa bi lay rahmatullah ñoom wàll googu awra la ci ñoom awra la ñoom yooyu yëpp parties yëpp awra la ci ñoom waaye ñoom tënk yi lañ jàpp ne du awra voilà tënk yi rek lañ jàpp ne du awra xaraf yi waxoon nañ la luñ jàpp ne du awra maanaam et cetera maanaam loolu yëpp maanaam bu dee ñoom la bu génnee bu bu muree ko wala bu dindee ko ngelaw li ëpp ko loolu da nga koy da koy dabaatal waaye soo ko dabaatalee ci xanafi yi ak xanaa bi lay raxmataan ci saako mu bañ a yàgg ci saako mu bañ a yàgg ba pare ci saako bu dee xanafi yi lu war a tolloog kaar kon euh, loolu moom moo nekkoon ci euh, masala bi loolu tamit bokk na ci li nga xamante ne moom lañ ci daanaka masala bi daanaka traité nañ ci sax li ñu waxoon ne danañ ko traité ci li ñu muur ci awra euh, bokk na ci li nga xam ne moom la ñuy jàngee ci suñu hadith bi moom mooy ne jigéen ñi dañ daan julli ci jamono yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci biir jàkka yi loolu bokk na ci liñ ciy jàngee maanaam beneen bi ci mooy. mooy na bu fekkente ne jigéen ñi dañuy julli ci góor ñi góor ñi solo noo xamante ne xëy na dafa xat wala dafa yu mel noonu maanaam ñoom bu ñu yëkkati seen bopp maanaam buñ buñ dégg imam bi ne allahu akbar rek ñu daal di yëkkati seen bopp nañ xaar ba mu ba góor ñi yëkkati ko ba toog ñoom ñu doog yëkkati ko maanaam loolu yëpp ngir mën a sàmmonte ak ba a gis seen ay awra maanaam ak yu mel noonu dégg nga euh, bi. imam al-Bukhari rahimahullahu taala dina ko huit cent quatorze ak hadith numéro deux cent quinze imam Muslim indi na ko hadith numéro quatre cent quarante et imam Abu Dawud indi na six cent trente imam An-Nasa'i indi na ko cent soixante six imam Ahmad indi na quinze mille cinq cent soixante deux ak vingt deux mille huit cent dix am amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi ci def euh, maanaam muy imaam at-Tirmidhi ak imam Ibn Maaja rahmatullahi alayhim ñoom solo wuñu xam ñoom solo wuñu euh, bi mais comme euh, ñu bàyyi xel ne bu dee ci wàllu jigéen ñi tamit li ñu waxoon ci góor ñi rek mooy li gën a li ñu jàpp ne moo gën a dëgër insha allah mooy ne maanaam bàyyi imaginer jigéen du julli bàyyi bàyyi loxoom yi génn wala mu bayi bopp bi ci biti ak yu mel noonu. kooku noonu maanaam même moom ci boppam sax mu jàpp ne julleem baax na maanaam ndax loolu bokkul ci li sàmm loolu moom moo tax wax yi fuqaha maliki rahmatullahi alayhim wax loolu ma euh, nekk na sunna mu akkada dong la te yàq yëggul ci mu mat a xoolaat bu baax maanaam li nga xam ne mooy li gën a sàmm mooy li gën a wóor imaginer julli ak ni mu amee solo moo tax li gën a sàmm li gën a wóor mooy nga suturaal ko xam te ñoom it waxuñu la ne ba tey ko bàyyi noor de. déedéet ñoom it waxuñu la lool maanaam mooy ne loolu bu feeñee te tayoo ko lañ lay wax ne a ah, kon nag loolu de toute façon bu yàqu julli gi nangam nangam mais li gën a sàmm mooy nga julliwaat loolu moom mooy li nga xam ne boo ko defee daal di nga def li nga xamante ne rawatina ni kuy soobu ci yoonu yàlla dafa bokk ci ay mbiram mooy li nga xam ne moom mooy daa war di jaamu yàlla kéem noo xamante ne mboolem borom moom dinañ dëppoo ne lii mu def baax na. naam fii mbir mi yëggul ci foo xamante ne euh, xilaaf bi nekkul lu ñu maanaam wuute gi nekkul loo xamante ne dëgg-dëgg euh, matuta bàyyi xel waaye fii dalil yi dañoo dóorante wala Shafi'i yooyu li Shafi'i yi wax rahmatullah loolu moo gën a mat a bàyyi xel amaan maanaam ndax moo gën a dëggër moo gën a wóor maanaam mooy su dee dafa am lu ko dindi lu loo tayul comme lu demee nekk ngelaw ak yu mel noonu loo xamante ne vraiment amul kenn ku ci def daal amul benn acteur loolu bu boobaa nga def ku ci kaas nga julli loolu grawul te bu boobaa dañuy sopp nga julli wax ci waxtu wi waaye su fekkente ne nag li ku yëkkati donte ab bàyyi ma la sax moo ñëw yëkkati ko wala xale wala yu noonu loolu bu boobaa julli gi day daal di yàqu. loolu mooy waxu Shafi'i amaan na loolu mooy li gën a dëgër mooy li gën a wóor insha allahu taala ndax mbir yi dañoo dóorante xadis yi fii xadis yi da ngay gis ne sukkandikoo ci xadis bu mel nii ci circonstance yu mel nii amaan na defe naa dëgër lool ndax xadis bi day wax ne ñoom lii lañ amoon moo tax te beneen bi ci def moom mooy euh, amul luy wane ni am na seen awra feeñ na waaye lii lii xam nga xadis bi waxul na seen awra feeñ na dama ne rek nañ moytandiku loolu ngir ni moo gën a wóor ndax amaan na awra yi mën a mën cee feeñ loolu dana tax ñu mën a wax ne ah kon nag waaye maanaam loolu dana tax ñu ne bu fekkee awra yi dafa feeñ te tayoo ko waaye la ka feeñ mooy yi woyof yi mooy li ñuy wax awra bu woyof te te loolu bu boobaa ñu ne ah li gën di mooy nga julli sans loolu ànd ak ne hatta fuqaha u maliki ñoom ñëpp dëppoo nañ ci ne awra boobu hatta bu woyof bi dafa xaraama xool masalan ñun amuñu droit jàkkaarloo ak jigéen joo xam ne muruwul masalan ñu koy xool amuñu droit bi dafa xaraam ci ñun waaw parce que aw la bu war waruñu koo gis loolu tamit mën naa bàyyi xel loolu mën naa bàyyi xel maanaam lépp loo xam ne awra la amoo droit xool ko moom nga ko xaraama xool moom maanaam attention si kii koy soo maanaam tey tey lii ñuy wax nii ci julli la nekkul rek ci awray kese am na tekkantal buñ ci jox buñ ci waxoon ci jotaay la yoon ci wàllu soo fekkente ne maanaam nit ki maanaam tey man malgré que lii lañ naan la ci julli nii ngay sol masalan euh, li doola sa jumbax ba ci uum bi euh, loolu daan ci ñëwaat ci teqantal mais loolu tegtalewul ni boo boo ah, da ngay sol lu mel noonu dem ndox ci mbedd bi amoo amoo droit parce que jigéen ñi tamit dañoo am xàq ci góor bi ni góor gi amee xàq ci jigéen ñi maanaam ni ñuy wax ne góor jigéen bi war a mel nii war a solo nii ngir fitnaal gi muy fitnaal góor ñi góor gi tamit am na nu mu war a solowee ngir bañ a fitnaal jigéen ñi loolu dafa mat a bàyyi xel. dégg nga dégg nga al imam al Bukhari rahimahullahu ta'ala nee na baabu salaati fil jubbati shaamiyya baabu buntu bi salaat mooy julli fil jubbati jubba maanaam jubba xeet mooy xeetu yére la boo xamante ne eh, day mel ni maanaam day day day da lay làmboo dañ koy takk fii lañ koy takk xeetu wala bokk sabadoor lay doon rek sabadoor boo xam ne dañuy ubbi day ubbeeku fii maanaam mu takkoo nii mu takkoo ci baat bi wàcc loolu moom mooy jubba dégg am na nag euh, euh, léeg-léeg euh, man exemple la yaakaar na léeg-léeg sëñ Mansour daan na ko sol léeg-léeg maanaam benn kii bu wàcc nii wàcc voilà mu nga naan am genre kap ci kaw nii waaw loolu mooy jubba dégg nga jubbatu saamiya boo xamante ne saam lañ ko defaree li tax imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wa waxi saam maanaam mooy euh, booba jamono yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñoom duñu woon ay jullit maanaam mooy naal ala kulli xaalin euh, li nga xamante ne moom mooy yé yé maanaam bu yéefér yi defar rek loolu lay tekki maanaam yéri bu yéefér yi defar li tax mu tuddee ak jumbatu shaamiyya fii mooy ne hadith bi muy indi ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu la soloon baax boobu lañ ci jëfandikoo ngir ne waxoon nañ ne imam al-Bukhari rahimahullahu daa'iman day faral di bàyyi xel jëf yonent bi sallallahu alayhi ak ay waxam wala alquran ak ay waxam maanaam nga xam ne day jëfandikoo jëmmi baat yooyu loolu moom moo tax mu wax ko fii mu ne waqaala wax na al-Hasan te moom mooy ibnu Abul Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala fi siyaabi ci boo xam te ne yan sujuha da koo euh, da koo rabb almajuus yi koo xam ne majuus la gis nga maanaam euh, xam ngeen ni jubba saami yàlla waaye fii majuus maanaam ngir wax rek ne xam ngeen majuus mooy zoroastrien mooy koo xamante ne euh, tàkk tàkk bi lay jaamu kooku ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñooñu xeetu bokkaale yu mag la ñuy def ànd ak na maanaam ay yéeféer lañ ci maanaam ci anam gu leer waaye nag ànd ak loolu maanaam moom lay wax ne moo tax indi wax ji mais Euh, koo xamante ne euh, dafa sol maanaam yére boo xamante ne ak majus moo ko rabb euh, mu ne lam yara moom gisul biha ci loola ba san daralu aay maanaam moom ne sena ah, ah, Hasan imam Hasan ci loola wax jooju nag maanaam ne li waxu gi nga xamante ne moom la imam abul imam Hasan uh, al-Hasan al-Basri uh, rahimahullahu ta'ala uh, Nu'aym ibn Hammad ci nusxam bu siiw boobu jëlee na ko ci Mu'tamar an Hisham mooy mu jëlee ko ci moom rahimahullahu Hisham mooy ad-Dastuwaa'i rahimahullahu ta'ala mu jëlee ko ci moom mu ne laa ba'sa bis-salaati fi ath-thawbi alladhi yamsujuhu al-majuusi qabla an yughsal maanaam aayul ci ñu solo maanaam ci nit ki jullee ci yére boo xamante ne ab majuus moo ko ñaw moo ko rabb laataa ñu koy raxas maanaam ngir wane ne so maanaam mbir mi euh, li ci li yéefir bi defar bu jugee ca machine ca ca usine ba bu ñëwee mën nga koo sol jëloon nga naan ay wéy xam nga yéefir yi bu moytuwul nangam déedéet maadaama gisoo ci loo xamante ne mandargay sobe la loo xam ne lu leer ni lii sobee ngi ci wala yu mel noonu rek mën nga koo loolu moom mooy li nga xamante ne euh, moom la ci jublu maanaam mu ne waqaala wax na Maamar mu ibn Rashid rahimahullahu ta'ala nee na ra'aytu gis naa az-Zuhri mooy ak imaam imaam az-Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri rahimahullahu ta'ala yalbasu muy sol min thiyaabil yaman ci yére yi waa yaman yi maa loo xamante ne subira dañ koo euh, dañ koo cuube bil bawli ci ay mbéewal maanaam mbéewal lañ ko cuube mooy ah waaw waaw waaye nag euh, lii li nga xamante ne moom la ci jublu mooy ne mbéewal bi mu ci jublu du du mbéewal yëpp mbéewal lu ñuy lekk yàppam loolu lañ ci jublu wala boo bu fekkente ne dañ koo cuubee mbéewal itam raxas maanam raxas nañ ko laataa ñu ci mu ciy julli waaye lim ci nam rek moom mooy xam ngeen yi lii jógee ci dëkk yéefér yi ñaare boo xoolee pourtant yi muy wax yëpp waxul ba tey jubbatu Sham yi yàpp ci gis nga taaliq yi mu indi nii waxul affaire Sham lu jógee sa waaye dafa fekk ne jamono yenente bi sallallahu alayhi wasallam waa Sham ay loolu la ci loolu la maanaam du ñun ay jullit waaw mu bëgg la wax rek ne la yéer boo xamante ne ci réewu yéefir yi lañ ko defaree loola bu ñëwee mën nga koo sol garaawul amul problème voilà lii nga xamante ne ca yaman lañ ko doon defaree mu ñëw te euh, euh, niñ ko doon tuubee sax mooy ay mbiiwal maanaam ay mbiiwali lu ñu lekk yàppam loolu euh, moom la wax nii ne imam Az-Zuhri rahimahullahu taala moom daga daan sol Euh, di ci julli waxu Ma'mar Ma'mar bii nag ak imam Abdurrazzaq kon solo na ko ci musannafam jëlee ko ci moom Ma'mar maanaam man man imam Abdurrazzaq ne man gis na Ma'mar nee moom gis na imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala daal di doxalee euh, loolu euh, te dégg nga loolu mu daal ci teg ne wa salla julli na. aliyum sayyidina ali ibn abi talib karramallahu wajhahu fii sawbin ci yére boo xam ne ghayr maqsurin bu ñu mustaraxas la yére yére boo xam ne kenn mësu koo fóot ghayr maqsurin ah, bu ñu mësuta fóot ah, loolu nag imam ah, ibn Sa'd rahimahullahu taala moom jële na ko ci Ataa ibn Muhammad ci yoon boo xam ne Ataa ibn Muhammad la ko jële mu ne ra'aytu aliyan sallallahu alayhi qamisu karabisin ghayr maqsur dégg nga maanaam kon gis na sayyidina Ali karramallahu wajhahu mu julli ci xamis boo xamante ne euh, musuñu ko raxas maanaam loolu tamit euh, day tegtale euh, ne li nga xam ne moom la jublu ci wax ji maanaam moom imam al-Bukhari rahimahullahu taala li mu indi buntu bi maanaam ci gàttal kon yére bu fekkente maanaam lu mu mënta mel maanaam fu mu mënti loolu du problème bi problème bi rek moom mooy ndax sobewu na waaw wala déet ndax tamit euh, matière bi ñu ko defee rek ndax laat na waaw wala déet loolu rek moom mooy li nga xamante ne moom moo mat a bàyyi xel condition yooyu remplir nañ ko loolu bu boobaa problème dootul ci amati mu ne qaala bil isnaadil muttasil fii awwalil kitaabi ilay haddathana Yahya te moom mooy euh, Abu Zakariya Yahya ibn Musa ibn Abd Rabbihi ibn Salim al-Haddani rahimahullahu taala te gën a siiwee ci al euh, Yahya ibn Musa al-Bulaxi as-Saxtiyaani rahimahullah moom waa Kuufa la ci hmm, gën a siiwee ci wala boog ibn Xatt rahimahullahu taala mi ngi génn adduna comme euh, ni ñu ko gisoo deux cent trente-neuf année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom Yahya ibn Musa al-Bulaxi euh, waxoon nañu ko ne al imam ibnu Sakan rahimahullahu taala waxoon na ne moom loolu jàpp ko qaida la foo gisee imam al Bukhari rahimahullahu taala ci Sahih bi daan haddathana Yahya te waxul kan la maanaam imam al Bukhari tàmbalee hadith bi haddathana Yahya te waxul kan la rek mooy Yahya ibn Musa al-Balkhi rahimahullahu ta'ala imam al Bukhari ak imam Abu Dawud ak imam Tirmidhi ak imam Nasa'i ñoom ñoo solo ci moom rahmatullahi ala al jami' maanaam kon imaamu muslim ak imaam ibn ñoom ñoo solowul ci moom waaye ñii ñoom ñoo solo ci moom te directement la ñu solowee ci moom mu ne qaala haddathana Abu Muawiya te moom mooy Muhammad ibn Khadir ad-Darir rahimahullahu ta'ala waxoon nañ la li tax ñu tuddee ko ad-Darir mooy bi mu amee ñeenti at ci la silmaxa moo tax ñu naan ko ad ah, imaam Abu Muawiya mi ngi génn àdduna 194e année. ginnaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ah, ah, moom moom nekkoon ci imam yu mag yi bokkoon ci borom xam-xam yu sell yi rahmatullahi alayhi ah, dégg nga moom moom dégg na ci imam al-A'mash rahimahullahu ta'ala lu tollook ñaari junniy hadith waaw ñaari junni xadis la déggee ci imam Ahmad rahimahullah waaye dafa feebar feebar bu méttee méttee méttee mu fàtte mu fàtte juróom-benn ci xadis yooyu fekk mokkaloon na ci 2000 yu mu jàngee ci imam euh, al-Ahmad Sulaymaan ibn Mihraan al-Kaahili rahimahullahu taala moo tax moom mooy comme la imam Haafiz ibn Hajar rahimahullah ci Taqrib at-Tahdhib mooy moo dàqa mokkal ci xadisu Ahmad xadisu Ahmad yëpp moo leen gën a mokkal moo leen gën a mokkal rahimahullahu taala waaye nag euh, dañuy wax ne murji'a la woon maanaam euh, dafa amoon mur maanaam murji'a mooy ñi nga xamante ne dañoo jàpp ne euh, jëf maanaam maanaam bàkkaar du wàññi nit ki comme ni nga xamante ne maanaam du wàññi ci ngëm yàlla nit ki dara comme ni nga xamante ne noonu la jëf ju baax du jar dul jariñu yéeféer dara maanaam loolu ak tamit ñoo xamante ne ñoom dañu yàlla baax na maanaam pour ñoom murji'a yi dañoo jàpp ne gisoon nañu leen ci kitaabul iman ñoom dañoo jàpp ne euh, ya euh, euh, maanaam bu bu garaawul daal maanaam dara garaawul voilà en gros dara garaawul te maanaam lu xewit waaw amul problème daal. voilà ngëm rek am solo mu ngoog. voilà ngëm am solo ak xol rek am solo jëf ji taxu ko bàyyi taxu koo am solo dégg nga Euh, ànd ak loolu yëpp <coughs> euh, al imam Abu Dawud nag moo gën a tarti moom ndax daf ne ra'isul euh, kaana ra'isul murji'a bil Kufa maanaam moom moo nekkoon jiitu murji'a yi fële Kufa dégg nga waaw waaye nag waaye tamit ba bu ànd ak loolu yëpp dëgëral nañ ay xadiisam tamit maanaam nekkoon na siqa la ci ci borom xam-xam alayhim ànd ak ne nitu maanaam maanaam pas-pas bidaa boobu amee woon ko nee na moom mu ne anil A'mash mu jëla ko ci al imam A'mash mooy Mihraan al-Kaahili al ta'ala Abu Muhammad mooy daafan Abu Muhammad al-Asadi al-Kaahili rahimahullahu ta'ala moom it waa Kuufa la waaye cosaanam Tabaristaan moom mi ngi a adduna soixante et unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn adduna cent quarante-cinquième année rahimahullahu ta'ala waxoon nañu ay mbiram waaw dégg ah. waaw moom ci ñi nga xamante ne dañoo gis Seydina Anas la maanaam moom ci taabi'i yi gën a ndaw ci la bokk maanaam mën nañ na ka mën naa wax sax mooy taabi'i bi gën ndaw maanaam euh, ci en tout ci ñiy solo hadith lu bari ñu ngi soixante et unième ci la gane adduna taabi yu ndaw yi la moom gis na Seydina Anas radiyallahu ta'ala anhu waaye solowul ci moom dégg nga euh, moom an mu ne an Muslim euh, te moom mooy Muslim ibnu Sabih al euh, Sabih Muslim ibnu Sabih al-Hamadani rahimahullahu ta'ala dakantalam nekkoon Abu Duha moom it waa Kufa rahimahullahu ta'ala min génn at na téeméeri at ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Euh, moom nag ci taabi'i la bokk te ci siqaat yi la bokk imam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah nee na siqatun faadil ku wóor la te borom gëneel la euh, bëri na tamit euh, imam Ibn Sa'd nee na kaana siqatan kasiirul hadiis nee na ku dëgg ku dëgër la ku bëri xadis la tamit rahimahullahu ta'ala ñoom ñëpp ay xadis seen xadis ñu ngi di ko def sitta maanaam li ko dalee ci Abu Abu Muawiya hmm? ad-Darir rahimahullahu ta'ala Muhammad ibn Hazim ad-Darir ak Amash Sulaymaan ibn Mihraan al-Kahili ak Muhammad ibn Sabih Abu Duha al-Hamdani ñoom ñëpp seen hadith ñu ngi di kutubu sitta ñoom ñi waa Kufa la ñoom ñëpp Yahya ah li ko ah yi ko seen daal ci Yahya ibn Musa bi ñoom ñëpp ay waa Kufa la tamit an Masruq ah, te moom mooy tabi'i bu mag boobu rahimahullahu ta'ala Masruq ibn Abdurrahman al-Hamdani te moom Abdurrahman muy baayam al-Ajda' moo la nga ah, Masruq ibn al-Ajda' ah, rahimahullahu ta'ala Abu Aisha mooy dakantalam rahmatullah alayhi mi ngi génn àdduna 62e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi uh, wa sallam bokk na ci taabi'i yu mag yi ci yu mag yi ak imam Ibn Hibbaan nee kaana min min min ibaadi ahli Kuufa maanaam dafa bokkoon ci jaamukatu yàlla yu mag yi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci waa Kuufa hmm. Hmm. Hmm. waaw bokk na ci ñi nga xamante ne da daan ànd ak imam imam sayyidina ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala ta'ala anhu bokkoon ci ñi nga xamante ne moom da leen daan da daan jàngale daan ubbee nekk borom moom bu mag naka noonu ci hadith tamit mu nekkoon ci ba pare daan bokk na ci li mu ràññeekoo tamit mooy da daan julli moom it da guddi di julli ba tànk yi néew rahimahullahu ta'ala euh, imam ah, Murra rahimahullahu taala nee na Hamadaniya amul kenn ku mu jur ku mel ni Masruq rahimahullahu taala ah, imam Ash-Sha'bi rahimahullahu taala nee na ma alimtu atlaba minhu lil ilmi hmm. dégg nga ba pare mu teg ci ne kaana a'lamu bil futya min Shurayh rahimahullah maanaam moom Masruq rahimahullahu taala xaw ma ku gën a sàkku xam-xam. ni ki noonu moom moo gën a xam fatwa que Shurayh te xam ngeen Shurayh yéen a koy fàttaliku moom moo nekkoon qaadi Kufa ba na Ali bi ndaw soo ñëwee ne gis na mbërëg ñetti yoon ci weer wi moom la ko moom la ko waxoon ne ko Shurayh mbir mi àtte ko kooku nag nga xam ne moo fa nekkoon qaadi imam Ash-Sha'bi rahimahullah nee na Masruq mi moo ko gënoon a xam àtte moo ko ëppoon xam-xam ci ci ci ci ci fatwa waaw. moo tax soxnaam nee moom da daan julli ba tànk yi néew yi nee na tamit euh, euh, euh, Abu Ishaq rahimahullah nee na hajja Masruq fama naama illa sajidan Masruq daal aj na aj na waaye daal liñ ko gis yëpp maanaam moom du du nelaw lu dul lay sujjóot maanaam buy sujjóot rek moom maanaam mooy koo xamante ne nangu wuta nelaw day day buy buy nelaw mooy nelaw da ko bett waaye nekkul mukk koo xam ne day nekk nelaw waaw waaw dégg nga ah, kon moom nag eh, rahimahullahu taala rahmatan wasi'a da dégg nga xam ne jàng na Seydina Abdullah ibn Mas'ud Seydina Ali ibn Abi Talib Seydina Aisha radiyallahu anha et cetera maanaam ñu mag ñoo ñëpp jàng na ñoom Seydina maanaam mu bii nag mu ngi jëlee an mu an Mughira ibn Shu'ba rahima radiyallahu ta'ala anhu sahaaba bu mag boobu borom jaloore kawe borom gëneel yu mag yi al-Mughira ibn Shu'ba eh, radiyallahu ta'ala anhu al-Mughira muy Abu Isa as-Saqafi dañ koy tamit Abu Abdullah di ko wax Abu Muhammad moom mi ngi génn adduna juróom fukkeelu at ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam cinquantième année ci la génn adduna yéen a ngi fàttali ko xadis boobu xam ne moom la Jarir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu ba mu yéegee ci kaw minbar ba bis bi Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu génnee adduna maanaam ndax moom moo nekkoon ki nga xam ne moom Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu moom moo nekkoon ki euh, nekkoon kilifa yi moo fa nekkoon nekk euh, qaadi bi euh, moom nag radiyallahu ta'ala fekke nag xare Hudaybiya waaw dégg nga gis-gisam nag rafet na ba nga xamante ne dañ daan joxe exemple am sax ci ay gis-gisam yu rafet maanaam dañ naan eh kii day waxam dafa rafet comme Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu maanaam te eh, xalaatam rafet na comme ni Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu ndax eh, moom ci waa mbokkam mi déjà laataa muy nekk jullit rek sax dañ dañoo rafetlu woon ay xalaatam. radiyallahu ta'ala anhu moom euh, mi ngi génn adduna euh, fekk soixante-dix ans la amoon maanaam cinquantième année ginnaaw bi sallallahu alayhi wasallam ci ñaari sahih yi maanaam sahih Bukhari imam Muslim am na ci douze hadith euh, imam al-Bukhari wéetoo benn hadith imam Muslim wéetoo ñaari hadith ci ay haditham radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa ja'ala a'ali al-firdaws maswaahu kon hadith bii ñoom ñëpp waa Kufa lañ loolu ñoom ñëpp nag li ko dalee ci ku njëkk ba ci ku mujj ñoom ñëpp waa Kufa lañ dëkk mu ne na wa qaala moom Seydina Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala nee na kuntu nekkoon naa ma annabi daa ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam fi safarin ci tukki hadith bi gis nañ ko gis nañ ko gisaat ko euh, fa qaala gisoon nañ ko ci kitaabul wudu naka noonu gisaatoon nañ ko euh, ci euh, ginnaaw gi tamit maanaam gis nañ ko gisaat ko gisoon ah hadith bi hmm. gisoon nañ ko tamit ci kitaabul iman mu ne fa mu ne e, moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam e, maanaam e, ci wala boog kitaabu wudu waaw ci lañ ko njëkk a gise hmm? waaw du kitaabul iman beneen lañ gis mais ci kitaabul wudu ci lañ ko njëkk a gise naka noonu waa kon ñaari yoon lañ ko gis ci kitaabul wudu bii moom mooy ñetteel yoon bi ñu koy gis mu ne ah, mu ne kon dama àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci tukki fa qaala mu ne yaa Mughira ah yow Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu jëlal al idawat ah, baag bi maanaam mooy ah, xeet maanaam xeetu kii la ndab la bu ñuy defaree bu ñuy defaree eh, ndab la bu ñu defaree dara voilà mu ne ko jëlal ba baag bi dégg nga fa axadtuha nee na mu jël ko fantalaxa mu daal di dem rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam hatta mbete tawaara mu daal di sori. an ni wallif ma maanaam nga xamante ne nag maanaam daf maa sori maanaam léegi gisatuma ko fa faqada mu daal di faj xaajatuhu ajom wa alayhi fekk nag mi ngi woon ci kawam jubbatun sha'miyya gis nga lii moo tax imam al-Bukhari tuddee buntu bi ah, ah, baabu salaatu fil jubbati sha'miyya maanaam ngir ne jubba bi mu soloon moom ah, jubba guñ defaree saam la nee na fa zaraba mu daal di génn moom bi mu demee li yurija yada yadahu mu daal di ngir mu génne loxo min kam min kummiha euh, euh, ci ci ci ci euh, ci ci gémmiñ gi waaw ci gémmiñ maanaam gémmiñu loxo bi maanaam ndax jubba bi ni muy gi xam ngeen ni kii bi day xat day day xat waaw ngir mu mën koo génne nag loxo bi maanaam loxo loxoy jubba loolu tamit bokk na ci day xat mais moom ci boppam day yaat nganda waaw dégg nga moo tax bu mu koy génn nee na fa daaxat mu daal di xat nee na fa axraja mu génne yadahu loxo min asfaliha génne ko ci suuf mu génne loxo bi ci suuf léegi nga fa sababtu ma daal di sotti alayhi ci moom maanaam mooy bi mu demee jë jëfandikoo ndox mi waxoon nañ ni loolu bokk na ci liy jàngale ne nit ki buy dem wanag maanaam mën na naa jëfandikoo ndox te loolu tamit. wuuteeg lii nga xam ne moom la imam Malik waxoon rahimahullah ne imam Malik moom daf doon bañ ne dañu woon yeneen bi saa saa mos a jëfandikoo ndox mu demee xeer rek la daan jëfandikoo waaye euh, te loolu masala boobu ak yi gisoon nañ ko voilà mais dafa fekk ne moom c'est normal yi ngir ne hadith yi waa Kufa ñoo ko soloo du waa Madina te moom Madina la dëkkoon te Madina la ganee adduna fa la màggee fa la jànge keneen ku mujj beneen sëriñ bu dul waa Madina. ku mu jànge ci yow te parce que da ngaa ñëwoon Madina wala boog ngeen tax ci aj loolu moom moo tax kon maanaam bu ko xadiisu Kuufa bi rëccee loolu jaadu na maanaam moom euh, loolu kon maanaam mooy ne mu def naa ndikoo ndox te loolu euh, te ndikoo ndox mu gën sax waaw waaye jëf mu def naa jëfandikoo tamit xeer ak lépp lu yor àtteem comme papier toilette yi ak yu loolu yëpp tam mu ak masala yooyu teqantal yete aju woon gisoon nañ ko ci Eh, te jotaay yooya waaw ci buntu kitaabul wudu walillahi alhamdu wal minna mu ne dégg nga nee na kon ma sottil ko ndox loolu tamit bokk na ci liñ ci war mooy ne gor mu def na ko jëfandikoo ngir mu lay eh, maanaam mu naa eh, gor di la jàppale ci liggéey loolu te loo xam ne doo ko ca fay loola dagan na waaw loolu tamit dañ ko cay xame beneen mu ne beneen bi ci def moom mooy ne ma naa jàppal jàppale nit ngir mu jàpp maanaam dimbali ko ci njàpp waxoon nañu nag tekkantal bi nekk ci euh, dimbali nit mu jàpp voilà maanaam dem di ko raxasal ko loxo yi raxasal ko tànk yi raxasal ko kii jox ko seexal ko ak yu mel noonu maanaam sëlëm maanaam bu raxasal ko ak kanam geeg yooyu te fekk moom bu man ko lool moom gis nañ ne lool dañ ko xere ah <laughs> loolu moom jaaduwul waaye nag dimbali ko ngir sotti <laughs> mu raxasu loolu man loolu dagan na waaw te lii moom moo koy wane am na nag borom moo xam yu ko sib rahmatullah waaye lii mooy tegtale ne sibeel amul sibeel amul si am maa wutal ko dox donc moom mu jàpp boppam nag gannaaw gi loolu moom ñëpp daganal nañ ko dégg nee na kon nag fa tawadda amu daal di jàpp wudu amu jàppam li waaye wa masaxa mu masa ala ku ci kaw ku fam yi summa topp salla mu daal julli maanaam ah, lii wane ne maanaam lan moo am rapport bi bi hadith bi am ak buntu bi nag mooy ne bi muy julli maanaam simbiwul yére booba sol beneen maanaam yére bi nga xam ne mooy yére bi jóge saam moom la sol te booba saam ay yé maanaam ña fa nekkoon du noonu ay jullit loolu yëpp day tegtale li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi hadith bi maanaam ci buntu bi te moom mooy ne te ak li tax mu noté buntu bi maanaam mooy fu mu mën ci jóge moo tax taaliqaatam bi mu tudd ci yére yu maju sol wala yu majus da defar wala boog bu jóge Yemen te fekk ñun ñu daal koy cuube ak ay mbéewal ak yeneen ak yeneen dégg nga rahmatullah alayhi rahimahullah wa rahmatan wasi'a moo tax moom dafa am dégg-dégg bu xóot rahimahullah hadith ah, bi kon imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indoon na hadith numéro 182 ak hadith numéro 203 ak hadith numéro 2900 dix-huit ak hadith numéro quatre mille quatre cent vingt et un ak hadith numéro cinq mille cent quatre vingt dix neuf amma imam Muslim moom indi na ko juróom benn yoon ci hadith numéro deux cent soixante-quatorze euh, al imam euh, at-Tirmidhi moom indi quatre cent soixante-huit imam an-Nasa'i indi quatre quatre-vingt-deux cent huit cent vingt-trois cent vingt-quatre ak cent vingt-cinq imam Ibn Maaja indi na ko hadith numéro 389 ak 545 imam Ahmad Ibn Hanbal moom lu bari la ko indi kon ñoom waa ashaabu kutubu sitta ñoo ñëpp indi hadith bi al imam Abu Dawud as-Sijistani rahimahullahu ta'ala rahmatullahi wa rahmatullahi ala al-jami' mhm.